أو انقص أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأخم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبكر salli ilayhi tabtilan sadaqallahu jeexitalu aay qumil layla illaa qalila waaw jeexitalu waaw nisfahu aw inqus minhu qalila voilà euh, comme ni ñuy waxee qul huwa allahu ahad en tout cas ak ànd ak ne ahadun la ñu bind voilà man qul huwa allahu ahad allahu samad voilà ànd ak ne allahu samad la ñu bind sadaqa allahu al-azim wa ballaga rasulu nabi mustafa bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فرضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du naa bi ñu sante yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu dellu si fi nga xamante ne moom lañ tolloon ci saxiixu imam al-Bukhari rahimahullahu rahmatan waasi'a wa nawwara qabrahu bi anwaarihi maanaam gisoon nañ ci jotaay bi weesu maanaam baabun ifsha baabun ifshaa'u salaami min al maanaam buntu bi nga xamante ne mooy wax leeral ne tasaare nuyoo maanaam ak waxu jàmm rek maanaam loolu dafa bokk ci l'islam maanaam dafa bokk ci maanaam maqaamay islaam ak jébbalu ci borom bi subhaanahu wa ta'ala ba indi woon ci waxu yi nga xamante ne moom mooy waxu sayyidina Ammar radiyallahu ta'ala anhu buntu boobu moom mooy bunt bi mujjoon ci li nga xamante ne moom la ñu indi woon wala boog moom la imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi woon di ci leeral yoon yi maanaam yi nga xamante ne ñoom ñooy eh, eh, yi nga xamante ne ay jikko la yoo xam ne képp koo xam ne da ngaa sóobu war nga koo jikkowoo léegi nag mu daal di indi indi indi indi waat xadiis sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu taala anhuma bi nga xamante ne moom mooy eh, moom mooy mooy xadis bi nga xam ne jotoon nañ koo gis ci fukkeelu xadis bi ak ñaar ci tut ci it'aamu at-ta'aami min al islam baabu baabu minal islam wala ah boobu gisoon nañ ko ci boobu tamit léegi ñu war a jàll maanaam waaye mu am juróomi bunt yoo xamante ne daf ko fee teg ci diggante bi maanaam mu mel ni loo xamante ne daf koo teg daan ne la xaaral segam yow xam nga ni nag jikko yi yëpp war nga koo amee kaay ma wax la ay jikko yoo xamante ne ay xeeti dog-dog la ci yoon wi maanaam képp koo xamante ne da ngay ci yoonu yàlla dafa am ay mbir yoo xamante ne soo ko yoree loolu day tax nga daal di mu nekk ay gàllankoor ci yow ma yeela ci ànd ak loolu yëpp mu bëgg ci leeralaale pas-pas yoo xamante ne dafa war a aju ci pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa ak it di leeral ne maanaam bu ñu gis képp kenn rek ku nekk ci ay ku nekk ci bàkkaar rek ñu daal koy catégoriser daal ñu ab yéeféer la wala yu demee nekk noonu waaye tamit ñu xamal la ne ay ay mbir yoo xamante ne moom boo ci nekkee dafa bokk ci li nga xamante ne daf lay gàllankoor ci sa yoonu yàlla mu daal di tuddee bu njëkk mooy baabu kufraanul ashiri wa kufrin ba'da kufrin maanaam mooy buntu maanaam kufraanul ashiri maanaam weddi ak maanaam dëkkaale ak it maanaam di wane na am na kéefër goo xamante ne moo gën a tuuti kéefër gu mag gi ngir ne lépp loo xamante ne dafa dugg ci bunt mooy yàlla rek dafay daal di mën a yóbbuwaate ci kéefër kon nag nga war koo moytandiku ngir ne kéefër gu ndaw la mu daal di ci indi xadiis Mawlaana Ibn Abbas radiyallahu taala anhuma bi nga xam ne moom mooy waxu ye mooy mooy bi yenente bi sallallahu di wax ak jigéen ñi ci naan leen yéen damaa gis ne yéen a gën a bëri biir sawara waaye bañ koo laajee ana lan moo tax mu ne parce que da ngeen di nekk dangeen ngeen di ngeen di weddi ñu ne ko ndax ñun dañuy weddi dañu weddi yàlla mu ne di ndax dañu jigéen ñi dañoo weddi yàlla mu ne déedéet waaye dafa fekk ne dañuy weddi ak dëkkaale gu rafet ndax boo saxoon ci ñoom di di boo saxoon di di doxale ak ñoom maanaam biiru euh, euh, jamono ci lu baax bis bu jotee bis buñ gisee ci yow benn mbir moo xamante ne rek xëy na gërëmuñ ko maanaam fa la ñuy jaaree ni yow ak naka jekk moom de toute façon musuñu musuma gis ci yow ci lu baax mukk maanaam loolu moom mbir la moo xamante ne bu jara moyte di ko la te mbir la moo xamante ne tamit dafay dafay law maanaam tamit comme ni nga xamante ne ñun tamit noonu la ñuy doxale ak suñu gouvernant yi maanaam dañuy gis ci ñoom benn mbir boo xamante ne bu bu doy waar la maanaam ñu bëgg faa jógee ne musuñoo def lu baax te loolu daanaka lu xaw a maanaam jomb la maanaam xëy na li ni def yëpp baaxut wala book mën nañoo gis ne xëy na li ëpp mooy baaxut waaye mënuñoo wax nag ne mosuñoo def lu baax te liñ def yëpp dara mosu cee baax bañ fi nekkee ba léegi loolu moom mënuñu ko wax euh, loolu tamit maanaam ko ak ñeneen ak yeneen maanaam ki noonu maanaam dàq ak mbaaxu jàmbur ngir ne ngir benn mbir mu doy waar boo gis ci moom comme li nga xamante ne noonu la imaamu Maalik waxoon rahimahullah mu ne man su ma gisee ci nit juróom-ñeent fukki mbir ak juróom-ñeent yu ma war a mën a jàngal ne ma waa ji boo muy tut ab yéeféer la waaye nag ma gis ci moom benn boo may saxalal ne moom jullit la man damay jàpp ci benn boobu bàyyi yi ci des maanaam ak teyit loolu maanaam jikko la joo xam ne mooy rafet njort ci jaam yi rafet ginnaaw bi nga rafetee njot ci borom bi subhaanahu wa taala loolu dafa bokk ci jaamu yàlla yi gën a mag ci xeeti jaamu yàlla yi waaye mooy maanaam mucc ci lo maanaam nekk koo xamante ne da ngaa ñaaw njort ci jaamu yàlla yi niki noonu nga ñaaw njort ci yàlla loolu dafa bokk ci yi nga xamante ne ñoom ñooy gàllankoor yi gën a màgg ci yoonu yàlla ginnaaw ga mu daal di indi buntu bi nga xamante ne moom mooy wax al-ma'asi min amril jahiliyyati wala yukaffaru sahibuha bi irtikabiha illa bi shirk maanaam ne bokkaale yi maanaam bàkkaar yi ay euh, dafa bokk ci mbir yi nga xamante ne ci réer gu mag la aju waaye nag bàkkaar yi maanaam mooy yàlla yi lépp loo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala daf koo digal yow nga daal di koy moy loolu dafa bokk ci yu bari ci yi nga xamante ne ñoom ay euh, mbiru réer la ak it yëfi ceddo la waaye nag du ñu mën a wax ne ku mel ku def bàkkaar boobu rek moom ab yéeféer la bu boobaa mu maanaam mu daal ba mu des bokkaale mu loolu nag mu daal di ci tontoo ñi nga xamante ne ñoom ñooy mu'tazila yi ak ak ak ak xawaarij yi li nga xamante ne tamit moom mooy maanaam mu daal di indi kon xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis sayyidina Abu Zarr radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf na ko innaka innaka mru'un fiika jaahiliyya maanaam yow de nit nga koo xamante ne ak jikkoy réer dafa nekk ci yow fekk mu def la mu defoon comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon te moom mooy mu ŋaññi nit mu ŋaññi ko te ŋaññewu ko lu dul maanaam lu dul ak deram maanaam wala boog lu dul euh, maanaam ne yaayam nii la maanaam lu dul aw askanam te loolu tamit képp koo xamante ne moo tax képp koo leen koo gis nag muy bàyyi xel jox importance maanaam ak kan wi nit bokk loolu moom mooy ne kooku moom ak dem dem yoon yoonu yàlla mooy dafa départagul en fait parce que nit ki li ngay njëkk a gis ci moom mooy deram ni mel wala boog li ngay njëkk a gis ci moom mooy fi mu bokk su waxee nga dégg ko rek da ngay daal wala wala yu mel noonu da ngay daal di xam ne ah kii kat fee la bokk maanaam bu fekkente ne nag loolu yow ci yooyu rek ngay sukkandikoo pour classer nit loolu moom mooy ne yow demagoo fenn en fait yow dañ laa nëbb kiiraay yi rii na riyaay goo xam ne mais dafa jéggi waaye tamit maanaam foofu nit ñi tamit kenn du natt seenu kawe ak seenu mbaax ak seenu yëgatiku ci rek ne doomi diw la wala fii la bokk ndax borom bi subhaanahu wa taala li nga xam ne moom la saxal ci alquran teyit yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ñu ko mooy inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a tedd ci yéen fa yàlla mooy ki gën a ragal yàlla ginnaaw gi mu daal di indi buntu baabun wa in taa'ifataani minal mu'miniina iqtatalu fa aslihu baynahuma mu daal di ciy teg ne fa sammaahumul mu'miniin maanam bu fekkente ne way gëm ñi ñaar ñaari maanaam kuréel ci way gëm ñi dañuy xare maanaam bu boobaa na ngeen yéwénal seen diggante ndax loolu moom mooy yëfi julit maanaam su fekkente ne dafa gis ay nit ñoo xam te ne dañoo wuute maanaam mu yéwénal seen diggante moom moo gën muy xam bu taal maanaam mu mel na képp koo xamante ne da ngay jaar ci yoonu yàlla da war a bokk ci ñi nga xamante ne yow yaay fay taal waaye waroo bokk ci ñi nga xamante ne da ngay xam ba am taal aw taal euh, loolu maanaam ñu gisoon ci xadis bi nga xam ne mooy xadisu sayyidina Abu Bakr radiyallahu taala anhu nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ci wax ne idha iltaqal mu'minani idha iltaqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu fi an bu fekkente ne ñaar ñi nga xamante ne ñoom ñooy way way maanaam ñaari jullit dañoo daje ak seeni jaasi kii rayee ak ki ñu rey yëpp ñoom dañuy dem safara ñu ne ko waaw kii moom mooy ki nga xamante ne moom mooy ki waaye anak ki nga xamante ne moom la rey waaw kooku moom moom loolu lu ko yóbbu safara maanaam mu daan ne ah loolu dafa fekk ne fa innahu kaana harisan ala qatli saahibi ndax moom moroomam mi tamit dafa xoroon ci ci rey moroomam mi loolu kon bu boobaa ñu gis ne ci boobu lañ koy faye waaye fii tam mu am kon benn mbir moo xamante ne mat naa leeral maanaam gisoon nañ ci xadis sayyidina Ubaadata ibnu Saamit radiyallahu taala anhu mooy ci xadis bi nga xamante ne moom la doon lay wax maanaam jaayante bi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jaayante woon ak waa ansaar foofu noonu ci boobu nga xam ne gisoon nañ ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gis ne bàkkaar yi boo ci def su fekkente ne dañ laa teg daan gi nga xam ne moom moo ci war bu boobaa day daal di nekk kafaara ci yow waaye su fekkente ne nag dañ la kaa teggil maanaam bu boobaa maanaam maanaam bu boobaa da yàlla dalaa suturaal maanaam mooy ne yow ko da war a suturaal sa bopp ca gannaaw loola nag yàlla say mbir ci yàlla lañ koy at su ko neexee mu jéggal la niki noonu su ko neexee mu mbugal la waaye tamit ñu xam ci ne kon ne maanaam tiit sax na ci alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam naka nit ki su tuubee yàlla dana ko nangul tuubam itam waaw loolu tamit kon mat naa bàyyi xel ci biir moomu waaye beneen mbir bi nga xamante ne mat naa bàyyi xel fii itam muy masala bu ama am solo moom mooy ne ki nga xamante ne moom moo rey nit masalan su fekkente ne daf koo rey maanaam ak ki nga xamante ne moom la ñu kooku day daal di des ba tey te loolu ñoom ñu ngi koy lijjantee yowmal xiyaamati loolu moom àq boobu loolu tamit nañ ko bàyyi xel maanaam allahumma ba mu def borom bi subhaanahu wa taala ci mbaaxam jël àq kooka maanaam jël ko ci ay maanaam trésoru mbaaxam fayal ko ko bu boobaa ba kooku jàpp ne ah léegi kon de segam da nga ma jox lii lépp nag kon man baal naa ko waaw bu boobaa la ay mbirum dooga di dooga ci lay doog mucc loolu mbir la moo xamante ne mu matal leeral la ci mbir moom ngir ne borom bi subhaanahu wa taala dana jéggale àq yi nga xam ne moo dox suñu digg suñu diggante ak moom waaye suñu diggante ak suñu moroom yi maanaam borom bi subhaanahu wa taala moom bu koy jéggale faw day fekk ne moom ki ci def jéggal nañu ko maanaam ki nga xamante ne moom mooy kenn tooñ kooku jéggal nañu ko waaye walla moom danañu ko jéggal waaye kañu tooñ daf ñoo war a jéggal te bu boobaa bu boobaa nag ci lañuy ñuy daal setee ci musiba boobu ci bàkkaar boobu waaye bu fekkente ne borom bi subhaanahu wa ci mbaaxam bëgg na jéggal ñu ci jéggal goo xamante ne day matale day daal di def ci xolu kañu tooñ mu jéggale wala boog mu daal di jël ci mbaaxam fay waajooja ci anam goo xamante ne kooka danaan ah waaw segam jox nga ma lii nag kon léegi bàyyi naa maanaam kon daal ci ñaar yooyu daal lay ame ginnaaw ba gis nañ xadis buntu bi nga xamante ne ci lay waxee wàllu tooñ ndax tooñ dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy ay mbir yoo xamante ne maanaam tooñ moom zulmum boo ko xoolee moom ak zulmatul ñoo bokk racine moom ñoo bokk radical maanaam zulmatul moom mooy lëndëm maanaam kon tooñ ndax moo tax xadis bi ne az-zulmu zulumaat a zulmu zulumaatun yawmal qiyaama ittaqu zulma fa inna zulma zulumaatun yawmal qiyaama na ngeen ragal na ngeen moytandiku tooñ ndax tooñ ay lëndëm lay doon yawmal qiyaama niki noonu noonu la nekkee ay lëndëm ci diggante nit ki ak yoonu yàllam maanaam ndax nit ki munuñoo maanaam munul di dem ci yàlla ba noppi jàpp jaamu yàlla yi di tooñ loolu moom mënta ne waaye nag tooñ yi dañoo am ay degré yu wuute. loolu moom moo tax mu indi buntu boobu ne baabun zulmun duuna zulmin mu daari ci indi xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis sayyidina abdullah ibn mas'ud bi radiyallahu taala anhu ci aaya bi nga xamante ne moom mooy bi borom bi subhaanahu wa taala wàcce woon alladina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin fa ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun mu ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo gëm te dëggu te jaxase wuñ ci seenu ngëm maanaam ak tooñ maanaam jaxase wuñ ci benn tooñ mu ne ñooñu day ñooñu day dina am nañu kóolute te ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy gindeeku ba sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhum ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ayyuna lam lam yazlam maanaam ne ko ana kan ci ñun moo dul to moo mësta tooñ borom bi subhaanahu wa ta'ala wàcce ab aaya maanaam ngir leeral ne in ne tooñ ga muy wax maanaam mooy inna shirka la zulmun azim maanaam li wér bu wóor moom mooy tooñ bi nga xamante ne moom lay wax maanaam moom mooy bokkaale boobu moom mooy tooñ gu màgg gi bokk na ci li nga xamante ne tamit waroon nañ koo maanaam daañ ko jàngee ci suñu xadis bii boole koog li nga xamante ne mooy njàngat yañ ca defoon mooy saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum bàyyi xel bi ñuy bàyyi xel bépp aaya alquran ndax xam ngeen ne aaya alquran bi ci siyaaqu aaya bi mooy ne maam Ibrahima la doon wax ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam ci xissaam boobu ci la indee wax ji maanaam bu fekkente ne ci xistay maam Ibrahima alayhi salaatu salaam ci la indee wax ji ñoom ñu jël ko moomale ko seen bopp ba mbir mi di leen inquiété noonu loolu day tegtale ci anam gu leer bàyyi xel bi nga xamante ne moom lañ doon bàyyi xel bépp aaya ci alquran waaye naka noonu xista yi nga xamante ne ro ñoom ñooy rot ci alquran bàyyi xel bi nga xamante ne moom lañ koy bàyyi xel maanaam maanaam tey fi mu toll jullit bi warta def rek bu ñu waxee Firawna wax ca moom la ñu wax wala boog ñu wax ca Aadi wala Samuudi wala ñeneen wax ca ñoom la ñu wax mu daal di ko rek daan ne ah man ñooñu gaa yooyu ñoo doyoon waar vraiment gaa yi ñoo doy waar te moom du gis ne maanaam moom ci jëmmi boppam mbir mi mën na koo concerner maanaam saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum ñoom doo doxalewuñu woon noonu loolu moom moo lay wan ne ñoom maanaam seen digg-digg tamit bi nga xamante ne moom lañ amoon ci alquran ak li nga xam ne noonu la xóote woon bokk na ci bunt bi nga xamante ne moom la ñu gisoon tamit ci jotaayu bii weesu te moom mooy bu mujj bi ci mooy mooy baabu alaamatul munaafiq mooy buntu mi nga màndargay naafiq gisoon nañ ci ñaari xadis bu sayyidina abu hurayrata radiyallahu taala anhu ak bu sayyidina abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu ñaar yépp di wax ci màndargay naafiq waaye bi nga xamante ne moom mooy xadis muy ñeent yooyu noonu nga xamante ne yooyu matam mooy tandiku la ndax képp koo xamante ne daf koo matal maanaam boo gisee ku matal lii ñaare maanaam faw soit dafa fekk ne naafeq bu mat sëkk la wala boog mu nga jëm ci war a nekk naafeq bu mag ba maanaam te jikko yooyu dañ koy yóbbu ba mu nekk bokk ci naa naafeq yu mag yee a mag wala boog ne màndarga la boo xamante ne képp ku ko amee sax naafeq dafa mat sëkk maanaam ci yoon maanaam ci ci ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy woote woo ci seen biir ay jullit wala boog ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jullit ñi seen biir boobu xeetu naafeq dafa nekk ci ñoom kon muy ñeenti jikko yooyu nga xamante ne buñ ko xoolee yëpp yëpp dañuy wër wërloo ci dëgg ci ñàkk dëggu ak nekk koo xamante ne euh, bàyyiwuloo xel sa borom subhaanahu wa taala ci li ngay wax ak li ngay def te yéene sellul te sa jëf rafetul waaye tamit maanaam ci ginnaaw gi nag mu ne taabaahu Shu'batu anil A'mash maanaam gisoon nañ ko tamit ne sooba Shu'ba rahimahullahu taala moom moo euh, solo maanaam ci beneen njariñ bi nga xam ne moom moo ci am mooy li tax mu indi taabaahu Shu'aybu an al Amash maanaam Shu'ba an al moom mooy ne euh, Amash mooy Sulaymaan ibn Mihran al-Kaahili rahimahullahu taala moom dafa nekk mudallis maanaam day nëpp nëppal wax maanaam comme niñ ko gisoon mooy ne day solowee ci sëriñam loo xam ne déggewu ko ci moom waaye comme que Shu'ba moom bu solowee ci mudallis faw daf koy topp ba bàyyi ko xel ku mel ne al Amash ak Qataada ak ñeneen rahmatullahi alayhim maanaam bu solowee ci ñoom xadiis maanaam faw daf leen di topp ba mu leer ni lii ñoom ñoo ko déggee ci seen sëriñ bi te bu ci kaw euh, riwaaya bi nga xamante ne mooy riwaaya Sufyaan euh, euh, as-Sawri bi rahimahullah moom daf ne an an al-Amash an Abdullah ibn Murra ah kon bu boobaa nga gis ne loo te leeralul ne def ko Amash dafa dégg xadiis bi maanaam ngir mu leeral ne Amash effectivement dafa dégg xadiis bi mu daal di indi daal di taaba'ahu Shu'ba an amash maanaam bu ko defee nga xam ne ah kon Amash kat dafa dégg xadis bi loolu moom mooy kon euh, juróomi bunt yi nga xam ne moom la nofe woon ngir leeral ci mbiru maanaam ay mbir yoo xam ne ay xeeti gàllankoor la yoo xamante ne danañu gàllankoor nit ki ci yoonu yàlla waaye tamit leera laa ci ci ne képp koo xamante ne gis ngeen ko melul nii ci wàllu maq ci maqaama islam maanaam incarné wu ko nii bu leen jàpp ne yéefir la maanaam loolu tamit mu leera laale ko léegi nag ñu dugg koon ci beneen bunt bi mu ne baabun bunt ngi nii maanaam bunt bi moom mooy qiyaamu taxaw laylatul qadri guddik laylatul qadri minal imaani dafa bokk ci ngëm maanaam mu ci leeral ne maanaam taxaw maanaam li nga xam ne moom lañ ci namm nag moom mooy taxaw guddik laylatul qadri mooy di ci jaamu yàlla te bu boobaa li nga xamante ne moom moo ci am fii mooy lay mooy mooy mooy taxaw jaamu yàlla laylatul qadri maanaam njariñ gu mag gi nga xamante ne moom la am te bokk ci yoonu yàlla ngir ne képp koo xamante ne dafay sóobu ci yàlla maanaam ngëneel yu mel ni laylatul qadri ak masalan euh, yeneen mbir yu yu mel ni moom te nëbbu maanaam daf lay yitteel maanaam ngir ne xam gi nga waaye tamit da da ngay jaamu borom bi subhaanahu wa taala ngir moom waaye du tere ngay daal di jublu ci borom bi subhaanahu wa taala ci di wut laylatul qadri loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ci xamee moom mooy ne laylat mooy ne euh, bor maanaam mooy ne comme xam nañ ne laylatul qadr dafa làqu te borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ci al imam al hafiz ibn hajar rahimahullahu taala ci fathul bari indi na ci ñeen fukki wax ak benn yoo xamante ne wuute na ay yu am ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci laylatul qadr ban guddi la ndax guddi gu sax la wala guddi gu wuute la ak yeneen ak yeneen loolu yëpp day tegtale ne maanaam am doole gi nga xamante ne moom la am doole ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim waaye tamit dañ ci jàngee ne am na ay mbir yoo xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf koy nëbb te du ko xamal lu dul ñu néew ci jaamam yi te bokk na ci mooy laylatul qadri bi comme ni nga xam ne noonu la al imam al-hafiz badruddin al ayni rahimahullahu taala wax ci umdatul qaari mo ne leer na ni am na ñu baree baree bare maanaam mbir mi dafa siiw siiwaay bu jéggi daya ci ne am na nitu yàlla ñoo xamante ne ay nit ñu maanaam ay saalihoona nit ñu sell ñoo xamante ne ay ati at xam nañu laylatul qadri kañ la maanaam kon bu boobaa ànd ak ne dafa nëbbatu kon bu boobaa ci la ñuy xamee ne maanaam mbir la moo xamante ne du lu ñu yëkkati yëkkati goo xam ne kenn xamu ko waaye nag dafa nekk loo xamante ne dafa dafa làqu waaye kon loolu daf dafay wan tamit ne maanaam di jéem a taxaw na guddi gu mel noonu bu la borom bi subhaanahu wa defee nga xam ko wala boog soo xamul itam maanaam nga ngay nga koy jéem a wut lool dafa bokk ci ngëm yàlla ci boppam maanaam kon di diir xeet ngëneel yu mag yooyu dafa bokk ci ngënee ci ngëm ci ngëm yàlla maanaam ci maqaamay imaan la bokk maanaam loolu moom mooy la moo tax mu indi xadis bi nga xam ne moom mooy kon suñu mu bu njëkk bi ñuy gis inshaa allahu taala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi qaala haddathana abul yamaan tam Abul Yaman moom mooy al-Hakam ibn Nafi gisoon na ko rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana xabaar nañu Shu'ayb te te te moom mooy te moom mooy Shu'ayb ibn Abi Hamzata al-Qurashi al-Umawi mawlaahum muy Abu Bishr al-Himsi rahimahullahu ta'ala maanaam qaala mu ne mu ne haddathana haddathana Abu Zinad te moom mooy Abu Zinad mooy Abdullah ibn Zakwan al-Qurashi Abu Abdurrahman rahimahullahu taala an al-A'raj te moom mooy Abdurrahman ibn Hurmuz eh, ibn Kaysan al-A'raj rahimahullahu taala dakkantalam nekkoon Abu Dawud wala ñuy wax ne Abu Hazim an Abi Hurayrata radiyallahu taala anhu maanaam càllale gi boo gisee nag taxawuñ ci mooy ne gisoon nañ jëmmi càllale gi ak jëmmi toftale gi ci buntu hubbu rasuli baabu hubbu rasuli min sallallahu alayhi wa sallam min al iman mu ne an naawaan abi hurayrata radiyallahu taala anhu annahu qaala mu ne qaala rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na man képp koo xamante ne yaqum dana taxaw laylatul qadri guddik euh, guddik dayoga wala laylatul qadri waaw mooy guddik dayoga wala laylatul qadri mooy guddik ndogal gi ngir ne laylatul qadr dañuy wax ne dañ koo tudde laylatul qadr ngir ne ci guddi la gi nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala ci lay maanaam ci lay ci la ñuy ci lay max la wax malaaka ñu indaale dogal yi nga xamante ne ñoom ñooy am ci at bi yëpp waaye tamit tudde nañ ko laylatul qadr ngir dayu gu rëy gi nga xamante ne moom la am fa borom bi subhaanahu wa taala ba moom rek ci jëmmi boppam day tolloog junni weer comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ci alquran laylatul qadri xayrun min alfi shahr maanaam ne guddik laylatul qadri googu moom moo gën junni weer dayu gu rëy googu loolu moom moo tax ñu tuddee ko ko waaye tamit laylatul qadri dañ koy wax Euh, euh, maanaam kon maanaam guddi la goo xamante ne guddi guddi maanaam bu léegi nag taxaw guddi laylatul qadr li muy tekki maanaam moom mooy ne ma am na ñoo xamante ne dañu sax dañu wax sax ne maanaam mooy jaamu yàlla goo ci mën a def rek ba ci sax nga yem rek ci julli yee gi nga xamante ne moom nga ci def rek bokk nga ci ñi nga xam ne yéen ak yow dundal nga laylatul qadr waaye wax jooju li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ koo neenal ndax gis nañ ne loolu taxutoon ñuy wax parce que su doon loolu la rek kon moom du am beneen ngëneel maanaam mi taxawal ko waaye li muy tekki moom mooy ndax buñ nee taxawal nga guddi gi li muy tekki moom mooy lu ëpp ci guddi gi wala boog loo xam ne dayoo boo xam ne mëneef na koo waxee ni bëri na ci guddi gi taxawal nga ko wala boog nga taxawal guddi gi yëpp loolu moom moo tax ñuy wax maanaam nisfahu aw inqus minhu qalila comme ni nga xamante ne moom la ay euh, sang bi jàng léegi ah, aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila maanaam loolu mooy taxaw qumil layla illa qalila taxawalal guddi gi ba mu des lu néew nisfahu muy genn wàll gi aw wala boog zid nga yokk alayhi ci moom qalilan lu néew aw inqus min wala aw inqus minhu qalila wala boog nga wàññi ci lu néew loolu tamit aw zid alayhi aw zid alayhi wala nga yokk ci gen ci ci lu néew maanaam maanaam nga yokk ci genn wàll gi maanaam kon bu fekkente ne wàññi nga ci genn wàll gi bu boobaa day daal di dem ba ci ceeru guddi gi kon te loolu moom mooy sulu sulus mooy sulusul layl maanaam te loolu moom moo nekkoon ne yent yàlla daawuda alayhi salaatu wassalaam ni mu daan taxawee guddi loolu mooy li te bu boobaa nit ki su fekkente ne lu tolloog ceeru guddi gi jaamu na ko boroomam subhaanahu wa taala dañuy wax ne ah kii nag taxaw na guddi gi maanaam dundal na guddi gi te ndax lan comme ni nga xam ne moom la yeneen ci bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam bi mu naan as-sulusu was-sulusu kasiir wala boog ci beneen riwaaya was-sulusu kabiir maanaam ceer bi te ceer bi lu bari la maanaam xadis boobu nga xamante ne donte ci mbiru miiraas la doon wax maanaam waaye yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moo melale ne mbir mi bu ñu xësee ba ni ceer la rek loola lu bari la. kon bu boobaa ñu daa di ci xamee ni loolu moom mooy taxawal guddig laylatul qadr mu ne képp koo xam waaye nag. am na tamit fii beneen mbir comme ñun ay wolof lan maanaam laylatul qadri bu fekkente ne dañoo wax ne dañuy dundal laylatul qadri ñu bàyyi xel maanaam jubluwuñ ci daje def ay jàngaan ah maanaam comme ni nga xamante ne ñun noonu lañ koy defee nga xamante ne jàpp nañ ne buñ fanaanee ci ay jàng walla maanaam rek maanaam def nañu xeetu jaamu yàlla di gën a màgg waaye nag loolu taxut ñuy wax maanaam qum maanaam ndax alqiyaam moom mooy taxaw te taxaw gi jubluwuñ ci jëmmi taxaw gi waaye liñ ci jublu mooy julli maanaam xiyaamul layli bu ñu koy wax mooy taxawee guddi gi maanaam julli lañ ci jublu donte leneen loo xamante ne xeetu jaamu yàlla la gu màgg dana ko taxaw lu demee nekk di sàkku xam-xam ak yu demee noonu waaye amaa di dajaloo di way ay sëriñ ak ay kii ak yooyu noonu moom loolu vraiment loolu moom moom moom kenn waxul ne loolu dundal laylatul qadri la loolu moom xeetu nax nax nax sa bopp la gën a jege yàlla nañu yàlla sàmm mu ne nag kon képp koo xamante ne dundal la laylatul qadri imaanan te wala bokk mën na nekk ne imaanan dundal gaa moom ak ngëm la maanaam loolo maanaam bu boobaa ñaar yooyu moo a nekk maanaam imaanan ak ci ngëm waaye bu boobaa wala mala boog imaanan muy dundal gaa moom ak ngëm la waxti saaban ak ak ak ak jublu ci jëmmi borom bi subhaanahu wa taala maanaam mooy sàkku ci ak payu borom bi subhaanahu wa taala maanaam bu boobaa mu ne la woo def na ko jéggal maa lépp loo xam ne taqaddama jiitu na min zambihi ci bàkkaar maanaam képp koo xamante ne kon def na loolu jéggal dinañ la jéggal lépp loo xamante ne def nga ko ci bàkkaar kon bu boobaa muy wane ne te bokk ci yoonu yàlla daf cee bokk mooy nga maanaam kon mu mel ne yii nga xamante ne moom la la tuddaloon ci ginnaaw muy ay xeeti bàkkaar yu bari yoo xam ne daf lay wàññi dara maanaam mu ne la am na benn mbir moo xamante ne ci sa yoonu yàlla soo ko defee dina la effacer loolu yépp te loolu lu demee nekk noonu bokk na ci laylatul qadr hadith bi imam euh, imam euh, al Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko ci hadith numéro 1901 ak 2014 imam Muslim rahimahullah indi na ko ci ñaari bërëb hadith numéro 760 imam Abu Dawud indi na ko ci xadis numéro 1372 imam An-Nasa imam At-Tirmidhi rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro 683 imam An-Nasa'i rahimahullah indi na ko ci xadis numéro 2202 2206 2207 ak 5027 niki noonu imam euh, euh, imam euh, Ahmad ibn Hanbal indi na ko ci ay xadis yu wuute kon ci waa ashaabu kutubu sitta imam ibnu maaja rek rahmatullah alayhi moom moo ko indiwul kon uh, mu daal di indiwaat beneen bunt mu ne baabun bunt ngi nii aljihaadu xeex kër-këri ci yoonu yàlla minal imaani dafa bokk ci ngëm maanaam kon ci bokk na ci maqaamay ngëm mooy nga yulli say dayob coono di xeex ci yoonu yàlla maanaam di xeex nag ci yoonu yàlla dafa am xeex ci làmmiñ am xeex ci ci ci ci ci cër ci cër yi am xeex ci alal yooyu yépp ay xeex yoonu xeex la ci yoonu yàlla am maa xeex ci làmmiñ moom mooy comme ni nga xamante ne loolu moom mooy xeex bokk na ci xeex yi gën a màgg te moom mooy xeex yi boroom xam-xam yi di def maanaam mooy di di jàngale diine ji ak di di saxal sunna yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ak di digle lu baax ak di tere lu bon niki noonu ak yeneen ak yu mel noonu yooyu yëpp ci xeex ci làmmiñ la bokk ak di saxal dëgg donte da ngaa fekkee ñaari nit ñuy wax ci mbir maanaam nga gis ne ah ñi ngi wax kat kii mi ngi bëgg a neenal dëgg yow nga taxaw daal di jàppale donte da ngaa jàppale ki ki nga xam ne moom moo wax dëgg ci benn kàddu dong nga ko jàppale daal ne ko ah man daal donte xamuma lu bari waaye li ma xam ci digg borom xam-xam yi di wax daal diw sàngam lii mu wax nii daal moom moo wax dëgg maanaam bu boobaa loolu donte loolu la sax yaa ngi xeex maanaam loolu yaa ngi ci biir jihad bi naka noonu am na jihad bi nga xamante ne moom la ñuy def ci yoonu yàlla te mu bokk ci ci ngëm moom lay wax ne yépp ci maqaama yi ngëm la bokk maanaam moom mooy ak sa ak sa ak sa alal mooy lépp loo xamante ne l'islam daf koo soxla ngir mën a avancer bu boobaa nga jël sa alal dugal ci ngir mbir mi avancer loolu dafa bokk ci jihaad tamit fii sabilillah niki noonu bu fekkente ne nag ak ak ak ak sa ak sa ak sa kii may joxe sa doole joxe sa temps may joxe sa disponibilité bu ko defee maanaam nga mën a liggéeyal diini ji diini ji mën a avancer ki noonu am na tamit beneen jihaad te moom mooy bi nga xamante ne moom xeex la moom bu boobaa loolu saa yu soxlaawee mu taxaw nga xamante ne ñi ngi waaj ñi ngi néewal doole l'islam wala bokk nga ne l'islam dafa soxla bu boobaa nga jël sa doole tamit xeex ci loolu tamit dafa bokk ci di ci ci xeex ci yoonu yàlla te loolu moom kenn mënu koo dindi ci yoonu yàlla xam nga jamono lañ joo xam ne nag dañoo toll ci jamono joo xam ne da ngay gis ñu ñi ne wax ne boobu façon dafa jeex ak yu mel noonu loolu du dëgg te xaajul bay nekk dëgg te képp ku ko wax wax na caaxaan naam ñu mën a wax nag moom mooy ne forme yi nga xamante ne moom lañ mën a saxalee jihaad boobu xëy na condition yooyu mën nañoo bañ a am suñu maanaam ci ñun en tout cas ñu ñuy dundee loolu mën nañ koo nango waaye bëgg saxal ne maanaam jihaad ci jëmmi boppam moo jeex xeex boobu noonu loolu moom du dëgg xaajul bay nekk dëgg Ah, te loolu amul kenn ku ko wax ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim amma jihaad bi nga xamante ne moom mooy jihaadu nafs bi ñuy wax loolu tamit ba boo kooku moom moo jiitu boobu moom jiitu ah, ah, comme li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li ko borom ne ko yaa ayyuha nabiyyu harridil mu'minina illa nafsak maanaam yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xiirtalal jullit ci maanaam way ci xeex waaye nag yow sa bopp moom bul ko bul togg ku dul sa bopp maanaam mooy ne sa bakkan maanaam xeex boobu xeex bi ngay xeex ak sa bopp yow boobu moom moo ëpp doole waaye tamit ñeneen ñi xeex bi nga xamante ne moom la ñu war a xeex maanaam xeex mooy ne xeex ci yoonu yàlla yëpp bi ci gën ëpp doole moom mooy xeex bi nga xamante ne d'abord moom ngay xeex ak sa bopp yow d'abord maanaam ndax mboolem looy xeex ci biti xeex kook sa bopp ba pare loolu ngir ne bu fekkente ne defar nga sa bopp ba comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon nga xam ne aaya yi njëkk wàcc dañoo njëkk ci iqra jàngal ni ki noonu maanaam nga génn ci riir ni ki noonu après kumil euh, layla ak warattilil ba ci warattilil qur'ana tartila maanaam del taxaw guddi di jaamu yàlla di jàng alquran et cetera mooy ngay sel di zikkar di sellalal sa bopp ak après nag léegi nag yaa ayyul mudaththir qum fa anzir léegi nag demal nga waare léegi yooyu yëpp nag ay xeeti xeex la ci yoonu yàlla waaye sa bopp d'abord nga tàmbalee ci sa bopp ba pare doog a dem ci ñeneen waaye ñi la gën a jege ci ñi la gën a jege maanaam mbir mi tamit noonu lay demee voilà te mbir mu nekk jamono ju ne bu fekkente ne xam nga li tax suñu jamono ji maanaam maanaam jihaadu arme bi approprié wu ci lool loolu dafa simple mooy comme circonstance yi yeneen bi nekkee woon la sallallahu alayhi wa sallam ci jamonoy Makka maanaam ndax ba mu nekkee Makkatal Mukarrama loolu moom moo tax ci biir Makka digaluñ ko woon mu xeex lu tax parce que foofu dañ non seulement dañ leen a nootoon ëpp leen doole waaye tamit foofu daanaka lu ñu fa doon def dañuy làqatu fii mu toll ñun situation boobu lañ toll ah waaw bu fekkente ne situation boobu nga toll nga naan da ngay jël ay xeex ba pare yow ci sa jëmmi bopp maanaam yu baree baree ngi lay manqué ci sa wàllu jaamu yàlla ni ki noonu sa mbokk jullit ñi ñëpp presque foo tourné ñëpp soit ni yow lañ mel wala nga tane leen tuuti sax boo moy tuur maanaam kañ ngay xeexal bu fekkente ne maanaam ah fa nga war a tàmbalee d'abord mooy na jullit ñi baax ba pare na ngeen nekk ci yoonu yàlla ba noppi loolu d'abord loolu moom mooy xeex bi loolu moom moo tax jihaadu armée boobu approprié wul ci ñun waaye nag duñ ci duñu wax ne eh, maanaam moom ci jëmmi boppam baaxul du tout amul loolu moom képp ku ko wax da ngaa wax lu la neex ko kese maanaam kon nag waaye nag yooyu yëpp nag mu ne minal iman dafa bokk ci ngëm mu daal di indi xadis bi nga xamante ne moom mu ne mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwalil kitaab li qaala imam al Bukhari rahimahullah daa ne haddathana euh, Harami ibn Hafs te moom mooy Harami ibn Hafs ibn Umar al Ataki al Qusmali te moom dàqantalam mooy Abu Ali al Basri rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne deux cent vingt sixième année la génn àdduna mu ne qaala haddathana Abdul Wahid te moom mooy Abdul Wahid ibn Ziyad al abdi mawlahum Abu Bishr mooy dàqantalam tam moom wala ñun dañuy wax tamit ne Abu Ubayda moom tamit Basri la maanaam Basra la dëkkoon mi ngi génn àdduna 176e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa am na ñu ne am na ñu ne 179e mu ne qaala haddathana Umaara te moom mooy Umaara ibn al-Qa'qa' ibn Shibrimata ad-Dabbi kooku moom mooy al-Kufi moom Kufa la Kufa la dëkkoon moom. Euh, Euh, moom moom mooy doomu frère Abdullah ibn Shibrima maanaam Abdullah ibn Shibrima mu siiw mi te moom moo tax moom nag mu gënoon a mag euh, bay taxam boobu maanaam bay taxam bi mooy muy Abdullah ibn Shibrima moom moo ko magon te moom lañ daan gënale sax ci kawam ci kaw bay taxam boobu euh, rahimahullah moom mooy ad-Dabbi mooy Ibn al-Qa'qa' Umaara Ibn al-Qa'qa' Ibn Shibrimata ad rahimahullahu taala mu ne qaala haddathana abu zur'ata ibn amr ibn jarir te moom mooy abu zur'ata ibn amr ibn jarir ibn abdullahi al-bajali al-kufi moom it kuufa la dëkkoon waxoon nañ ne li nga xam ne noonu moom la tudd ndax abu zur'ata mooy dàqantalam li nga xamante ne moom mooy la tudd mooy haram am na ñu ne abdullahi la tudd am na ñu ne abdurrahman la tudd am na ñu ne amr la tudd am na ñu ne jarir la tuddoon moom ah, moom mu ne an ab qaala mu ne sami'tu dégg na Aba Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu maanaam kon bu boobaa dañuy gis ni hadith bi ñu ko solo ñu ngi ci diggante waa Basra ak waa Kufa maanaam kon ba tey waa Iraq la rek ñoom ñoo solo hadith bi subhaanallah maanaam bu ñu xoolee saxiix bi boobu ba léegi li ñuy gis ci waa Iraq li ñuy solo hadith bi subhaanallah nombre bu impressionnant la un pourcentage bu impressionnant la ah. la Ah, mu ne qaala dégg na mu ne kon nag sami'tu dégg naa Aba Hurayra sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu te moom mooy Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn am na cinquante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ne cinquante-huitième la wala am na tam ñu ne cinquante-neuvième la mu ne an mu jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na anta intadaba maanaam e, warlu na intadaba warlu na allahu bur yàlla liman ñeel képp koo xam ne xaraja génn na fi sabilihi ci yoonam maanaam moom mooy képp koo xamante ne da ngaa toog loolu yëpp bi koy firi mooy mu naan man yuqaatilu li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah képp koo xam ne da ngay xare rek dangay xeex maanaam ak nu xeex mi maanaam da ngay yulli sa day ak coono ngir kàddu buur yàlla subhaanahu wa taala yëkkati ko kaw maanaam pas euh, tekkiwul ne damaa bëgg suñu waa tarixa yëkkati ku de loolu du loolu ak damaa bëgg euh, euh, sama sëriñ ñoom diw nit ñëpp xam ko ba ñëpp xam ne moom mooy waaja wala xeet yooyu loolu du fi sabilillah parce que maanaam ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu mel noonu yooyu yëpp du fi sabilillah naa mën naa nekk fii sabilillah su fekkente ne la animé loola mooy gannaaw bañ ko xamee ngir ne moom day yóbbu nit ñi ci yàlla waaye bu fekkente ne ngir rek par parloo googu kene moo la animé loolu ba tey du fii sabilillah ak it damaa damay xeex ngir maanaam par exemple tey te loolu bokk na ci li koy xàmmee mooy tey buñ doon ketal benn jàkk fii ñu ne jàkk jii dañ koy def pour jullit ñëpp nga gis gaa yi duñ joxe waaye buñ nee ah ngir sëñ diw la jàkkay sëñ diw wala jumaa ji ngir na maanaam ñun waa tariqa sàngam ngi gis gaa yi daal di yulli dayog coono xar seen tànk tubay pour jumaa jooju wala jàkka jooju wala zawiya boobu taxaw loolu moo lay tegtale ci anam gu leer ci ne loolu fii sabilillah amu ca ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne loolu la mu ne képp koo xam ne génn nga fii sabilillah mu ne laa yuxrijuhu waaye gé dara génnewu ko illaa lu dul imaanun ak ngëm bii ci man maanaam nga gis ne Euh, kon dafa war a leer ni ngëm moo ko yóbbu voilà wa tasdiqun ak dëggal bi rusul yi ci sama yenent yi alayhim salaatu wassalaam an ne ar jiahu dana dinaa ko delloo bi maa ci lépp loo xam ne naa la am na ko min ajrin ci pay aw aw wala boog ganimatin euh, euh, ci ak ak ak ganima moom mooy lu lu mooy lu ñu lu ñu ak nga ak ak ngañaay maanaam moom mooy Euh, mooy butin butin wu butin wu guerre maanaam lépp loo xam maanaam dinaa ko delloo mu àndaaleeg bi ma mu àndaaleeg lépp loo xam ne maanaam naa la amee na ko min ajrin ci pay aw ganimatin wala boo ak ngan ngañaay waaye nag aw wala boog udxilahu ma dugal ko aljannata aljanna maanaam bu fekkente ne dafa génn adduna fekk ci yoon woo wala nekkoon nekkoon ci lépp loo xamante ne service la boo xamante ne day tax diine di avancé mu ne bu boobaa maanaam bu dellu si maanaam bu dellu si wulit maanaam biir àjjana la jëm rek maanaam mu ne walawlaa ay bu dul woon an asuqa ci may e, teg coono bu dul woon bañ gi ma bañ teg coono ala ummati ci sama xeet kon ne maa ka attu duma toog xalfa sariya ci ginnaaw ak sariya sariya moom mooy sariya mooy bépp armée boo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko yónni waaye mala wala boog amir bi daf ko yónni waaye moom àndul ci xeex ba loolu moom moo tax euh, euh, ghazwa suñ ne ghazwa mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dem na moo tax ñuy ghazwa ñuy wax ghazwatu Badr ghazwatu Tabuk et cetera waaye buñ nee sariya mooy dafa yónni ab armée mais moom demut voilà mu ne kon nag waaye su fekkul woon bañ a teg coono sama xeet maanaam ngir ne bu ëllëgee képp ku jiite jullit ñi jàpp ne saa yu war a yónni ab armée rek ñu dem xeexi ji ci yoonu yàlla faw moom daa war a ànd ci mbir mi maanaam ngir bañ loolu nit ñi jàppee ko farata loolu kon bu boobaa wala boog nit ñi gis ne amul benn xeex bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam demut kon bu boobaa képp ku maanaam nit jullit ñëpp yëg ne maanaam xeex dañ koo war a defi à tout prix te loolu mat naa bàyyi xel moom mooy mbir mu nekk du du ñëpp ñoo ko war a def dafa am mbir yoo xamante ne maanaam bu dee jàngale ñëpp du ñëpp war a mën a ja war a jàngale maanaam bu amee ñenn ñu ko taxawee ñu doy ñi ci des mën nañoo nekk ci leneen ni ki noonu xeex bi bu amee ñenn ñu ko taxawee ñu doy ñu ci des dañu nekk ci leneen bu fekkente ne tamit joxe alal ci jàkka ji la maanaam ñooñu bu amee ñu ko mën a taxawee ba jàkka ji taxaw ñooñu maanaam ña ca def nañ jël seen alal boobu dugal ko feneen ci dispensaire ci école wala yu noonu dégg nga mu ne mu ne walaw wala waditu waaye kon giñ naa ni kon bu dul woon bañ a teg sama wa teg bu dul woon tamit teg coono bañ teg coono sama xeet la waditu doon naa mébét an nii naka man uqtalu ñu rey ma fii sabilillahi ci yoonu yàlla ñu faat ma fii sabilillahi ci yoonu yàlla summa topp uhya ñu dundalaat ma summa topp uqtalu ñu faataat ma summa topp uhya ñu dundalaat ma summa topp uqtalu ñu faataat ma maanaam mooy ne lii daf koo tekk yamale ko ci ñett waaye li mu ci namm moom mooy ila ma la nihaaya mooy ba infini maanaam ngir ne képp koo xamante ne kon dafa sóobu ci yoonu yàlla dañ ci jàngee ne dafa war a nekk koo xamante ne dafa war a jox boppam yàlla rek maanaam nga xamante ne bu yàlla jëloon jëloon bakkanam jëlati ko jëlati ko jëlati ko maanaam li muy mébét rek moom mooy mu nekk ci yoonu yàlla maanaam ak lu maanaam lu mu ca góobee gar ko lu mu ca góobee gar ko waaye subhaanallah léegi da ngay gis maanaam même euh, digle lu baax ak tere lu bon rek gaa yi doon ñu ko defat lu tax parce que c'est que affaire bi day indi coow c'est que gaa yi dañuy mer c'est que nanga maanaam imaginer kooku ba pare bu taxawee nag kooku moo naan bu doon badar moom du ma des kooku leer na ko ne bu doon badar du dem waaw yàlla na ñu yàlla sàmm ah, yàlla na ñu yàlla sàmm maanaam <laughs> hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko ci. Euh, juróom ñaari bërëb muy xadis numéro deux mille sept cent quatre-vingt-dix-sept deux mille neuf cent soixante-douze trois mille cent vingt-trois sept mille deux cent vingt-six sept mille deux cent quatre cent cinquante-sept ak sept mille quatre cent soixante-trois imaamu Maalik rahimahullahu taala imaamu Muslim rahimahullah indi na ko ci ñetti bërëb ci benn ci ci ci xadis numéro mille huit cent soixante-seize imaamu Maalik rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro mille deux cent quatre ak mille trois cent trente-sept imaam euh, euh, euh, imaam an-Nasa'i rahimahullahu taala moom tamit indi na ko ci ay bërëb yu bare bare bare ci ci sunanam naka maanaam trois mille quatre-vingt-dix-huit trois mille cent vingt-deux trois mille cent vingt-trois trois mille cent vingt-quatre trois mille cent cinquante et un trois mille cent cinquante-deux cinq mille vingt-neuf ak cinq mille trente imaam Ibn Maaja rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro deux mille sept cent cinquante naka noonu imam Ahmad ibn Hanbal moom lu bare bare bare la ko indi ci euh, musnadam rahimahullahu rahmatullahi ala al jamii ñu kon mu ne maanaam kon ñu daal di gisee ni euh, kon jéggal gi maanaam bu ñu xoolee kon nit ki li muy xeex ak li muy def yépp te yàlla tax maanaam tax nga gis qiyaamul layli daf maanaam qiyaamu laylatul qadri dafa bokk ci jaamu yàlla gi nga xamante ne maanaam dafa bokk ci xeex ak bakkan ndax ñëpp di nelaw ngay jaamu yàlla moom loolu moom dëgg-dëgg bokk na ci xeexak sa bakkan waaye nag loolu mu lay yëgal ne ah attention de yooyu yëpp mooy il faut que nga nekk koo xamante ne yàlla rek a tax maanaam nga gis ne mu ne wax ci saaban fii tamit nga gis ne mu ne laa yuxrijuhu illaa imaanun bi wa tasdiqun kon yàlla rek moo war a tax nga def niki noonu dëggal yeneen yi alayhi salaatu wassalaam rek ñoom ñoo war a tax nga def maanaam kon loolu day leeral mu ne baa baabun buntu baa ngi nii tatawwu coobare woo qiyaami di taxawee ramadaana weeru koor minal imaani bokk na ci ngëm maanaam di coobare woo ci di taxaw di guddi weeru koor yi nga koy naafila maanaam taraawiixe ak yeneen xeet yooyu amma li nga xamante ne moom mooy naafila yi siiw naan Euh, bis sàngam euh, naafilaam nangam la loolu moom saxul loolu saxul du du du du xadis loo loolu amul dara lu ci nekk xadis te li ci gën a yéeme mooy xadis la yoo xam ne sénégalais yi ko xam ah ginnaaw sénégalais yi man déggaguma fenn fenn wala gisaguma kenn ku ko mentionné à part sénégalais yi voilà sénégalais yi kese ñoo ko xam te loolu bokk na ci ni ñuy xàmmee ne xadis bi mawdu la maanaam wérut mooy boo xam mooy loo xamante ne maanaam. boo demee di ko wër ci ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam xadiis yi doo ko waaw loolu moom mu wala boog ku ne nangam yàlla won na ma ne ngëneel sàngam am na ca loolu bu la neexee nga wax waaye bul ne xadiis la te waaye li nga xam ne mooy problème bi nag mooy ne ñoom dañuy wax ne xadiis la yu jógee ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu moo ko déggee ci yenente bi sallallahu alayhi wa ba pare daal di jël lépp mu nekk masalam genre faxiifa ne dafa jógee ci imaamu rahimahullah ak yu mel noonu yooyu moom mooy problème bi waaye tamit képp ku wax loolu ne ah, lii kat ak ngëneel la gu ma gis man loolu bu boobaa nga nga wax ne yaa ko gis te lii sa ngëneel la te en tant que nitu yàlla yàlla daf laa defal kas wan la ne la ngëneel sàngam am na ci la sàngam nga waxee ko noonu waaye nag bu fekkente ne da ko waxee ci buntu sharia bu boobaa nag dañ naan la wérut wérut du tout te ala kulli xaal moo tax moo tax yooyu mu wérut moom loolu loolu wérul ak mboolem xadis boo leen dégg ci gàmmu wérul xadis boo dégg ñu ne la gàmmu ngëneel sàngam am na ci xadis boobu wérul bokk na ci li koy firndeel mooy ne gàmmu juróom juróomeelu siècle ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi wa lañ ko lañ ko commencé def buur Erbil di nañ koy gis ci information Erbil ah, ah buur boobu moo ko njëkk a def jamono ñoom Abu Shama sëriñu ñoom imam an-Nawawi rahmatullah alayhi et cetera ñu kontaanoon ci lool waaye nag li nga xamante ne moom lañu ñu mën a wax moom mooy munuñu ne mais nan an amma naan yeneen bi nee na gàmmu sallallahu alayhi wasallam gàmmu nangam képp ku gàmmu nangam dana la ci fekk loolu dara wéru ci loolu mawdu la loolu bokk na ci niñ koy xàmmee mooy tey bu doo dem ci tiiri hadith yi ba fekk ko ci abadan ku ne la imam Shafi'i solo na nangam wa nañ la wax fan la ko solo loolu imam Shafi'i solowu ko loolu amul rahmatullahi alayhi voilà yooyu maanaam mat naa bàyyi xel waaye amma tamit maanaam ne dañuy def naafila weeru koor mu nekk vingt mu war a nekk vingt rakkay kese loolu saxul ci sunna loolu saxul ci na waaye nag ñu ne bon na maanaam lu tax parce que tout simplement Euh, ndax euh, yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne naafila guddi ñaar ñaar la boo ragalee fajar jot nga daal di witar te bu boobaa loolu mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam li sax ci moom mooy ne fukki rakka ak benn la daan naafila loolu moo nag fukki rakka ak benn yooyu nga xamante ne moom la daan naafila sallallahu alayhi wasallam da daan gudd su fekkente ne fukki rakka ak benn yow euh, maanaam mais munuñu ne képp kenn daa war a naafila loolu kese ngir yenente bi sallallahu alayhi wa moo ne salaatul layli matna matna guddi maanaam julli guddi ñaar ñaar la moo loolu moom moo tax comme li ku mel ni sayyidat Rabi'ata al-Adawiyya radiyallahu ta'ala anha li mu doon def bi julli julli rakka ci guddi gu jot loolu moom mënuñu ko génne ci lu baax li voilà ngir ne ñaar ñaar la ñaar ñaar ñaar ñaar boo ragalee fajar nga witar fajar fa awtir dégg nga waaw ko waaye daal taxawal guddi yi nga xam ne mooy guddi weeru koor loolu bokk na ci ngëm mu ne bil isnaadil muttasil fii awal kitaabi ilayhi qaala haddathana ismail gisoon nañ ko mooy ismail abdullah ibn abdullah ibn uways ibn malik ibn abi amir asbahi maanaam moom foofu la bokkee ak imaamu malik rahimahullahu taala maanaam moom mooy abu abdullah ibn abi uways al madani rahimahullahu taala hmm? waaw nga maanaam moom ak imam Malik ñoo bokk askan waaw ñoo ñoom ñi ngi bokk seen seen seen seen ma maanaam moom imam Malik daanaka maamam la ndax seen maam bi bokk bi bi bi nga xam ne mooy Malik bi ibn Abi Amir maanaam Malik bi nga xam ne moom moom moo jur Anas bi jur Malik ñoom foofu lañ tafe ci maam Ismaïl ibn Abi Uways moom laa la waxoon ne la imaam al-Bukhari yi suy soloo saxeex bi maanaam suy suy soloo xadiis bu nekk ci Muwatta ci kooku la ko jële wala boog mu jële ko ci Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi wala boog ci Qutayba ibn Sa'id wala ci Abdullah ibn Maslama al-Qa'nabi rahmatullah alayhi déedéet déedéet ibn eh, déedéet déedéet non non Uways al-Qarni fële la dëkk Yaman ñi Madina lañ dëkk ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam dégg nga dakkantaloo Ismaïl bi mooy ibn Abi Uways rahimahullah moom mooy al moom kuniyam mooy Abu Abdullah mi ngi génn adduna deux cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu ne deux cent vingt-septième année la mu ne qaala haddathanii Maalik mooy imaamu Maalik moom nettali na ma maanaam fii moom wax gi nga xam ne moom laa naan haddathanii loolu euh, mosoon nañ ko gis ci benn xadis bu mu naan haddathanii Maalik waaye imam Malik daanul nangu di di moom daanul taxaw di jàngale xadis nii déedéet léeg-léeg nag mu am ñu ñëw ñu waxtaan ak moom mu daal di waxaale xadis kooku daal di xaddasani yooyu mooy yeneen xeetu xadis yi waaye amma Ismaïl ibn Abi Uwais bi daf koo jàng mu Muwatta la jàng maanaam tiiri bi ci boppam la ñëw jàngee ci imam Malik waaye bu nee xaddasani ndax ne moom dafa ñëw ni imam Malik ne ko waaw li nga xamante ne moom laay jàngee ci yow maanaam li may dégg bu fekkente ne dama toog ci jotaay bi am kenn ci taalibe yi kuy jàng xadis mu dégg bu ñu paree nga ne waaw nii la est ce bu boobaa man mën naa koo nettali daal ne xaddasani Maalik mu ne ko waaw mu ne ko yow Alquran ki la koy jàngal nooy def yow yaay jàng wala moom mooy jàng maanaam booy tari Alquran tamit yaay jàng wala moom mooy jàng mu ne ko man may tari man mii may tari bu ko defee mu dégg ni nii mu ko taree baax na su baaxee mu ne la waaw day bu boobaa yow mën nga ni kon ci diw laa jëlee Alquran. mu ne la mu ne waaw mu ne ko kon kon mun naa wax xaddasani mu ne ko waaw mën ngaa wax xaddasani maanaam kon ñu xam ne bu waxee xaddasani ci loolu la ci jublu waaye sinon li nga xam ne moom mooy baat bi waroon a bi jub bi gënoon a mëdd ci borom xam-xamu xadiis bi ñuy faral di jëfandikoo bu deen fii la mooy axbarana Maalik walla axbarana la lay wax waaw maanaam mu ne kon xaddasani Maalik an ibn Shihaab mooy az-Zuhri rahimahullahu taala moom romboon nañ ko rombat ko an Humayd ibn Abdurrahman te moom mooy Humayd ibn Abdurrahman ibn Awf al-Qurashi moom tam az-Zuhri rahimahullahu taala Abu Ibrahim bokk na ci dàkkantalam bokk na ci Abu Abdurrahman ak Abu Usman moom mi ngi génn adduna quatre-vingt-quinzième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne mm, cent cinquième la Euh, waaye wax ñi ne cent cinquième année la loolu ak def-def la la ak njuumte la ci seenu wax maanaam kooku boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, tag tag tagg nañ ko euh, moom mu ne an abi hurayrata mu jële sayyidina abu hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah ne na ndawal yàllale alayhi wasallam qaala nee na man képp koo xam ne qaama taxaw na maanaam mooy naafila dundal na guddik ramadaana weeru koot ci jàng alquran ci jàng xam-xam ci di julli ak yu demee noonu di ci kat yooyu yëpp nag amul benn bu ci bon ma nekk na ko def waaw ak ak di def lu baax daal waaw maanaam di wër sax di di may di jox nit ñi lu ñu lu ñu lu ñu wala lu ñu reere yooyu yëpp tamit ay xeeti jaamu yàlla la waaye daal la li ci ëpp doole mooy imaanan na ngëm yàlla tax waxti saa ban ak jublu ci borom bi subhaanahu wa taala loolu moom képp ku ko def xufira def na ko jéggal la woo ñeel ko maa lépp loo xam ne taqaddama jiitu na min zambihi ci bàkkaaram kon loolu hadith euh, boobu kon dañ ci jàngee màggaayu weeru koor maanaam wax nañ màggaayu laylatul qadri wax màggaayu xeex ci yoonu yàlla waaye tamit lii mooy màggaayu weeru koor ne tamit maanaam fonk yi ak di ci jublu dafa bokk ci yi nga xam ne ñoom ñooy yu mag yi dafa waaye lépp nag la ko dëggulal ak gëm yàlla lal ak jublu ci te yàlla rek tax na ko lal mu daal di mu kon euh, xadis boobu imaam Maalik moo ko solo ci xadis numéro 300 ci Muwatta am rahimahullah imaam Muslim euh, rahimahullahu taala indi indi indi na ko moom maanaam ci xadis numéro 759 indi na ko ci ñaari yoon imaam at-Tirmidhi rahimahullahu taala ci xadis numéro 6 683 ak 808. indiwaat na ko imam an-Nasa'i rahmatullah alayhi ci buntu yu baare baare bare bare na ko indi imam al-Bukhari rahimahullahu taala loolu la ñu fàtte woon wax maanaam indiwaat na ko ñaari yoon moom ci hadith numéro 2008 ak 2009 imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah indi na ko hadith numéro 1371 imam Ibn Majah ci hadith numéro 1326 Eh, naka noonu imam ahmad tamit rahimahullah indi na ko ci ay xadis yu bari rahmatullahi ala al jamii mu ne baabon buntu ngi nii maanaam ginnaaw bi nga xamante ne wax na ci jul ci guddi weeru koor bi ci taxaw ay guddi di ko jaamu yàlla waaye te maanaam loolu mooy cosaan comme ni naan aqimu salaata taxawal leen julli maanaam mooy jul nga nga taxawal julli mais julli ko ci anam goo xamante ne anam gu sell la gu jub la gu baax la ànd ak charte yi ak li nga xamante ne moom mooy matal farata yi ak ponk yi matal maanaam nekk ci taxawal sunna yi ba pare mooy tandiku yi ñu sib ak lépp loo xamante ne mën na koo yàq waaye lii nga xamante ne moom mooy taxawal kon weeru maanaam taxaw guddi weeru koor tamit loolu la rek ci jaamu yàlla nga bàyyi ko xel waaye bañ koo sàgganee di ko bañ a def ay nuit blanche naka noonu mu ne baabul bunte ngi nii sawmu ramadan woor weeru koor ihtisaaban ngir jublu ci borom bi subhaanahu wa taala maanaam jublu ci ba borom bi subhaanahu wa taala minal imaani daa bokk ci ngëm yàlla waaw loolu tamit maanaam kon moom mooy weeru koor yii yëpp nag ay mbir la yoo xamante ne maanaam taxawal julli xam nga fi mu bu ñu xoolee ba léegi waxagul julli gu mag gi ah. ah maanaam julli gii muy wax maanaam taxawal julli mooy naafila yi moom lay wax boobu lay wax laylatul qadri bi muy wax ak guddi maanaam weeru koor waaye tamit maanaam ah, ak maanaam woor weeru koor saw maanaam woor weeru koor yii moom ah dafa bokk ci ngëm maanaam ana naka la ko nit nag mën a bàyyee ba bare jàpp ne moom ak mat na yaa subhaanallah mu ne woor kon weeru koor loolu maanaam loolu dafa bokk ci ngëm dafa bokk ci nit ki ni muy évoluer dem ci yàlla maanaam mu ne ah, te woo nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi nit yàlla maanaam dañ koo xaajale ay xaaj am na woor bi nga xamante ne moom moom mooy ah, woor ah, mooy xiifal gi ah boobu moom boo fekkente ne xiifu maanaam lekkoo naanoo niki noonu euh, sëyuloo maanaam jotewuloo ak sa soxna lu tollook maanaam li ko dalee ci bi jant bi euh, maanaam li ko dalee ci bi fajar gi xaree ba ba keroog jant bi so yow maanaam woor nga maanaam yow bu boobaa woor nga waaye su fekkente ne yii nag da nga koo def te yàlla rek tax bu am nga ci pay gu rii rii waaye nag képp koo xamante ne bàyyiwul waaye nag da waaye nag dafa war a yegg foo xamante ne boobu beneen xeetu koor la mooy bi ko gën a kawe mooy nga boole ci bàyyi waxu caaxaan ak jëfu caaxaan lépp luy waxu caaxaan ak jëfu caaxaan loolu moom mooy loolu euh, moom yàlla loolu la ci gën a jublu waaye sa bàyyi lekk sa bàyyi naan loolu gënu gënu jugee jublu comme ni ko hadith bi waxe yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne man lam yadaa qawla zuuri wal amala bi fa laysa lillahi xaajatun an yadaa taamahu wa sharabahu an yadaa taamahu wa sharabahu maanaam képp koo xamante ne dafa bàyyiwul waxu caaxaan ak di ko jëf maanaam yàlla nang maanaam doyiwul dara muy bàyyi lekkam ak naanam waaye loolu tegtalewul ne su ma waxee lu ñaaw wala su ma jëwee wala bu ma xësee ba def benn njuumte rek jarul may sama koor naa dog du de maanaam lee mooy li nga xamante ne moom faw da ko war a def waaye nag yàlla la mu gën a soxla ci yow mooy lii loolu kon muy beneen xeetu koor beneen xeetu koor mooy ngay woor ci mboole maanaam wëlif lépp loo xamante ne du yàlla maanaam sa sa sa mboolem jëf yi nga nga nga bàyyi lépp loo xamante ne maanaam dafay dox sa diggante ak yàlla ak lépp loo xamante ne du yàlla loolu nag mooy wooru ñi nga xam ne ñoom ñooy digg dëgg nit yàlla yi waaw loolu mooy seenu te ñoom koor du dox maanaam tout le temps ñi ngi ci koor voilà comme ni nga xam ne moom la sayyid sayyidatuna Maryama alayha salaam wax ne inni nazartu lirrahmani sawma maanaam man de dama nizaroon ni maanaam damay wooral sama borom moo tax wo mooy du ma du ma wax seen wax futilité yi du ma ko moo tax mooy falan ukallimal yawma insiya du ma wax ak nit ñi tey maanaam li gis ne téye bi ma téye sama bopp ci lépp loo xamante ne mooy wax ak nit ñi ak lu may jëmale ci futilité te jëmale wu ma ci yàlla rek man dama koy arrêté tey maanaam te loola ñoom ñoom nitu yàlla yu mag yi loola dañ cay sax naka jekk kon loolu dafa bokk nag ci ngëm te dafa bokk ci yoonu yàlla moo tax mu ne bil isnaad muttasil fi awal kitaab ilay qaala haddathana ibnu salaam te mooy muhammad gisoon nañ ko mooy muhammad ibnu salaam ibnu faraj as-sulami mawlaahum abu abdullah al buxaari al bikandi moom la ñuy wax kon mooy mooy muhammad ibnu salaam al bii bikandi te moom mooy abdullah ak abu ja mooy dàkkanta la mooy abu abdullah ak Abu Jaafar dañuy wax tamit al-Baakanbi et cetera wala noo ko gisoon nañ ko maanaam moo ne qaala nee na axbarana Muhammad ibn Fudayl te moom mooy Muhammad ibn Fudayl ibn Ghazwan ibn Jarir ad-Dabbi rahimahullahu taala mawlaahum Abu Abdurrahman al-Kufi mooy dakantalam mi ngi génn àdduna 194 dem ana ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na 195 mooy euh, Kufi moom kon Kufa la dëkkoon mu ne qaala haddathana Yahya ibn Sa'id te moom mooy Yahya ibn Sa'id ibn Qays ibn Amr ibn Salim ibn Sa'labata ibn al-Harith ibn Zayd ibn Sa'labata ibn Ghunm ibn Malik ibn an-Najjar te moom mooy al-Ansari gisoon nañ ko ok kon Yahya ibn Sa'id bi mooy al-Ansari mooy Abu Sa'id mooy dàqantalam Abu Sa'id al-Ansari an-Najjari an-Najjaari al-Madani nga xam ne nekkoon na qaadi moom mi ngi mooy Abu Sa'id mooy dàqantalam mi ngi génn àdduna cent quarante-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne cent na ñu ne cent quarante la génn àdduna mu ne an Abi Salama te mooy Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf ibn Abd ah, ah, ibn Abd Awf ibn al-Harith ibn Zuhrata ibn Kilab kon foofu la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wa ndey wàllu ndey ak ci wàllu baay maanaam Zuhrata mu bokk fa moom ci yaayam ibnu Kilab mu bokk fa moom ci maamam mooy az-Zuhri euh, muy Abu Salamata di doomi Abdurrahman ibnu Awf saxaaba bu mag boobu radiyallahu ta'ala bokk ci fukk ñi nga xamante ne ñoom lañu ñu bégale woon aljanna nga xam ne mooy kon Abu Salamata ibnu Abdurrahman radiyallahu ta'ala anhuma nga xamante ne bokk na ci juróom-ñaar mooy fuqaha as-sab'a maanaam moom kenn la ci werante bi am ci juróom-ñaareel bi mooy Abu Salama bi euh, rahimahullah moom euh, moom turam mooy kunyaam ni mu tudd noonu lañ koy dàkkantale mooy Abu Salama dégg nga waaye wax nañu ne Abdullah la tudd wax nañ ne ñenn ñi nee nañ Ismaïl la tudd waaye nu mu siiwee daal mooy Abu Salama euh, moom ci ñaar fukkeelu at ak nangam ci la ganee adduna ci ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax taabi'i la fekkewul jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mi ngi génn àdduna quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne quatre-vingt-quatorzième année am na ñu wax leneen ak leneen waaye li moom mu jële kon mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu wa qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man képp koo xam ne faama woor na ramadaana weeru koor imaanan te ngëm yàlla rek tax waxti saban ak jublu ci maanaam maanaam ak jublu ci borom bi subhaanahu wa taala maanaam mooy nga jublu ci borom bi sàkku ci moom sax pay ak jublu ci moom wut ngërëmam mu ne xufira def na jéggal la hoo ñeel ko maa lépp loo xam ne dama jiitu na min zambihi ci bàkkaaram kon yii yëpp ay ngëneel la yu borom bi subhaanahu wa taala te ngir far bàkkaar ngir xam maanaam ngir lépp lu lay gàllankoor ci sa yoonu yàlla bu loola boo amee occasion boobu nga saisir ko maanaam xadis boobu imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro 1901 ak xadis numéro 2014 waaw maanaam amaa ki nga xamante ne moom foo ko fekk mi ngi mi ngi ci koor maanaam mi ngi ci koor ngir jaamu yàlla maanaam ngir ne maanaam mooy moom lépp lu takk lépp loo xamante ne ajuwul ci borom bi moom daf koy bàyyi maanaam kooku foo ko fekk mi ngi ci koor kooku moom moom bàkkaar ci boppam lañ ko doon bindal kooku bàkkaar ci boppam lañ ko dul bindal ngir ne segam parce que sababu ñu effacer la sa bàkkaar mooy koor gi su dee yow naka jekk yaa ngi ci koor kooku mooy la bindal bàkkaar dégg nga mu ne kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala kon solo na ci ñaari xadis yooyu maam ci yeneen ñaari bërëb yooyu 1901 ak 2014 niki noonu imam Muslim rahimahullahu taala solo na ko ci xadis numéro 760 imam Abu Dawud solo na ko ci xadis numéro Euh, a 72 imam an-Nasa'i solo na ko ci hadith numéro 2202 2203 2204 ak 2205 euh, imam Ibn Majah solo na ko ci hadith numéro 1326 ak 1641 imam Ahmad ibn Hanbal solo na ko ci hadith numéro 7170 7280 9001 10117 ak 10537 euh, rahmatullahi alal jamii Ah, kon mu jàll mu ne baabun bunt ngi nii mooy mooy buntu bii nag dafay leeralal ne maanaam mboolem yii ñu fi wax maanaam mboolem yii ñu fi wax yépp bu mu tax maanaam nga jàpp ne ah mbir yi kat mu ngi waaj a compliqué mi ngi waaj jafe di taxaw ay guddeeg di woor ak foo toll ak yooyu waaye dafa bokk rek daf fekk ne rek yooyu yépp ci yoon bi la bokk maanaam loolu yépp ci yoon bi la bokk et que boo ko matalee maanaam looy gën di dem dañuy soxla ngay gën di dem di jéem a matal mbir mi. di jéem a matal mbir yi loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li war waaye am na ci yoo xamante ne farata la ci yiñ jot a mooy lu demee nekk woor weeru koor woor wi nga xam ne mooy weeru woor weeru farata bi waaye am maa yeneen yi ci des yooyu duñu ay farata waaye nag ay mbir la yoo xamante ne day tax ba nga gën a jege sa borom subhaanahu wa taala te lépp loo xamante ne ay sababu maanaam bàkkaar la ak luy dox sa diggante sa borom subhaanahu wa taala day daal di fàddu ci yow mu ne baabun waaye buntu bii moom dafay leeral ne mu ne ad diinu diine moom yusrun dafa yomb maanaam lépp lu aju ci wàllu diine xamal ne lu yombu la maanaam bokk na ci li liy wane ak yombalam ak yombalam mooy la mooy ne attan nga ko amul dara luñ def lu la borom bi subhaanahu wa ta'ala teg loo attan diine dafa yomb jubluwuñ ci ne maanaam saa yoo amee ak xeetu métti rek dangay ngay daal di bàyyi jubluwuñ ci lool de ngir ne lan ngir ne léeg-léeg xam nga ku nekk tey masalan buñ nee la da ngaa war a yeewu fajar dem ca jàkka ja ak yu noonu loolu xam ngeen ni yeewu gi fekk yaa ngi nelaw ak ni mu neexe loolu déjà xam nga métit mi ngi ci ak yeneen ak yeneen maanaam waaye métit googu duñ la ko teggil de parce que tout simplement euh, bëggoo jóg parce que tout simplement nelaw yi dafa neex non non non dégg nga maanaam ak xeet yu mel noonu moo tax par exemple weeru koor gi maanaam c'est pas parce que da ngay xiif que ni dañ naan la noo garaawul léegi mën ngaa bañ a woor comme yow da ngay xiif et que bu boobaa dégg maanaam kon mbir mi euh, buñ ne diine dafa yomb kon jubluwuñ ci xeetu coono yooyu waaye liñ ciy jublu mooy ne saa yoo xamante ne am na problème bu tax maanaam nga de telle yow mënoo def lii rek diine dina indi beneen alternative ngir yombal mbir mi maanaam ne mbir yi du rek dafa weex wala dafa ñuul waaye mbiru diine ci boppam borom wa yombal na ko waawa xawlu nabi waaye tamit ak waxu yenente bi nee na leeral di ak diinu diine lu yomb la wa xawlu maanaam moo tax képp ku jàpp ne diine dafa jafe rek moo moo li alquran wax wa innaha la kabiratun illa ala khashiina moo tax ñi nga ñi nga xam ne ñooy toroxlu ci seen borom subhaanahu wa taala dong lu julli yomb ci ñoom sinon julli lu diis a diis la ci ñoom moo tax naafiq yi ñoom iza qaamu ila salaati qaamu kusala suñuy jug di dem di julli ji day dañuy jug fekk ñi ngi ànd ak taayal bu rëy rëy parce que dafa metti ci ñoom voilà képp koo xamante ne dafa jàpp ne diine ji dafa metti ci yow c'est yow yaa problème bi ci yow waaye diine moom par essence yusurun dafa yomb waaye loolu wa qawlu nabi ak waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ahabbu diin ahabbu diin li nga xam ne mooy li gën a sopp ci diini ilallahi jëm ci buur yàlla alxanafiyatu mooy li nga xamante ne dañu coow wallif lépp loo xamante ne ak jubadi la mooy xanafiya mo ah mooy lépp loo xam ne dafa jub wallif ak ndëng-ndëng waaye ak samxa bi nga xamante ne tamit dafa woyof maanaam mooy dafa jub na ànd ak li yàlla bëgg li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle lu jub la waaye nag na nekk tamit loo xamante ne lu woyof la waaw maanaam buntu boobu muy muy muy muy muy ci indi hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne uh, rahimahullahu ta'ala imam al-Bukhari rahimahullah qaala nee na bil isnad muttasil fi awwal kitabi ilayhi qaala haddatha qaala uh, haddathana Abdussalam ibn Mutahhar te moom mooy Abdussalam ibn Mutahhar ibn Hisam ibn Misk ibn Zalim ibn Shaytan al-Azdi ma gis ñoom seen tur yi yàlla yàlla taam yow di jaahiliya du ne lañ daan tuddee parfois Abu Zafar al-Basri waaw Basra la dëkkoon al-Azdi rahimahullahu ta'ala hmm? ci kon ci taabi'i taabi'i la bokkoon moom qaala haddathana Omar ibn Ali te moom mooy Omar ibn Ali ibn Ata ibn Miqdam al-Miqdami rahimahullah mooy Abu Hafs moom tamit Abu Hafs lañ koy dàkkantal al-Basri mooy mawla Saqif moom moom mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne cent quatre-vingt-douzième année la rahimahullahu ta'ala mu ne an Ma'n ibn Muhammad al-Ghifari te mooy Ma'n Ma'n <coughs> Ma'n ibn Muhammad ibn Ma'n ibn Nadlat al-Ghifari al-Hijazi rahimahullah te moom mooy Abu Muhammad al-Madani maanaam moom Madina la kon mooy papay Muhammad ibn Ma'bad rahimahullah moom mooy Abu Muhammad mooy dakantalam nekkoon Ghifari dëkkoon ci Hijaz maanaam nekkoon Madani moom Euh, mu ne an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi mooy Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al-Maqburi rahimahullah te moom it dàkkantalam moo nekkoon Abu Sa'd wala Abu Sa'id maanaam ñaari yi dàkkantal yooyu la amoon moom mi ngi génn adduna cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu ne cent vingt-cinquième année wala cent vingt-sixième année mu ne an Abi Hurayrata <coughs> radiyallahu ta'ala anhu qaala wala boog an nabi mu jëlee ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na dafa wax ne inna diina li wér boo inna li wér boor mooy addiina diine yusrun lu yomb la de <coughs> walan yu shadda waaye kenn du taral addiina diine ahadun kenn maanaam kenn du jéem a da kii naan da ngay taralante diine gi illaa lul xalaba mooy dana ko not maanaam tey fi mu toll bu fekkonte ne borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ne rek nañ def lii lii mooy diine yow ngay taral a taralal sa bopp ci kaw diine Ah, yow yow affaire bi dalay noot dalay noot voilà maanaam juróomi julli ñooy farata jàppale ne juróomi julli ñooy farata bul jàpp ne ah lu ëpp loola farata la voilà juróomi julli daa lay farata waxee ko noonu te nga nangoo ko noonu bul ko jéem a taral bul ko jéem a diisal voilà léegi yeneen yi ci des nag ay naafila la tudd ku ko def nga wax ko ngëneel gi ci nekk te yow nga jéem cee taxaw waaye nag bul ko teg farata mu nekk farata ci kaw kenn ni ki noonu mbir mi noonu dong la demee waaye itam mboolem xeeti jaamu yàlla yi maanaam zikkar yi jël jëlal sa zikkar yi nga attan nga def ko dinañ ci ñëw insha allah ci yeneen i xadiis yi maanaam nga ñëw zikkar yi nga attan nga def ko waaye bul fi nekk di teg sa bopp ay xeeti zikkar yu kilométrique yoo xamante ne après doo ci génn te doo ci mën a sax doo ci génn day metti ndax ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yow fi mu toll sa sa sa sa doole ci alal nii la toll booy joxe joxee rek li nga xamante ne moom la sa doole attan waaye bul teg sa doole loo xamante ne attanu ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen koor noonu la maanaam fi mu toll bu fekkente ne yow mën ngaa woor am na ndax nit ñi nuróowuñ am na ñoo xamante ne mën nañoo woor daanaka at mi yëpp leen wàññi dara waaye am na ñoo xamante ne dañoo xaw a lompoñ waaw niki noonu dañoo xaw a xiibon maanaam ñooñu fi mu toll di di di di teg seen bopp loo xamante ne attanuñ ko surtout di di di boole ay wisaal loolu wisaal mooy woor koor jot maanaam dog jot nga ni dooguma man damay continuer ba ëllëg sa nga continuer noona maanaam loola ngay jéem a kii di jéem a jaay ak njàmbaar loolu moom képp ku koy jéem maanaam bu yàggee mbir mi dalay noot rek maanaam wala ni sadda moo tax du jéem a taral ak diin diina am kenn illaa lu dul xalabahu dana ko noot mu ne kon nag fa saddidu na ngeen di mëddal maanaam mooy dee leen def mbir mi nangeen ko war a defee ak fa ngeen ko war a defee dee leen ko def ni ko yàlla digle waaye waqaaribu dem leen sàkku leen jegeñ seen borom subhaanahu wa taala te di jéem a jegeñ ci di jaare ko ci di jegeñ li nga xam ne moom mooy li yàlla gën a bëgg waaw wa abshiru te na ngeen di bëgg na ngeen di bëgg dee leen bëgg bu leen di nekk fii jàpp ne mbir mi tristesse a koy lal déedéet affaire yi amul tristesse lépp la dee leen bëgg wasta'inu te na ngeen di dumbandikoo bil ghadwati bil ghadwati ci suba war rawxati ak ngoon maanaam mooy dee leen xool ci suba gi ak ngoon gi xeeti jaamu yàlla yi ngeen attan ngeen ko cey def waaye bu leen toog rek euh, maanaam euh, di defandoo lépp wala yu mel noonu wala boog ngay ngay nga bañ a jàpp dara nga bañ a def dara déedéet deel bit ci sa jaamu yàlla maanaam deel xool euh, bés maanaam ci bis bi ban période ngay am temps ci ci ci suba gi ak ban période ngay am temps ci ngoon gi nga fay dugal say jaamu yàlla waaw lii lii de dëgg dëgg nag lii de waa waa ahlu tasawuf de lii la ñuy digal seen bopp seen seen taalibe yi ah waaw wa shay'in ak lenn mina dujlati euh, ci ci ci mina jët mooy ci tukki guddi ak lenn mina duljati ak dul ja mooy tukki guddi maanaam ngir ne nit ki buy daw guddi maanaam ngir ne nit ki buy daw guddi gi Ah, xam nga fi mu toll booy tukki guddi gi ah, mën ngaa dox lu baree bari wala nga daw lu baree baree bari doo doo sax bàyyi xel ne temps maanaam distance bi yëpp xotti nga ko waaw ngir daw guddi barke daf ta am barke bu ca nekk daa am barke bu ca nekk moo tax jaamu yàlla yu guddi tamit dafa am barke bu ca nekk dee leen ci dimbali ko waaw nga gis ne kon lii daanaka day résumé yi ñu jotoon a gis yëpp waaw nga gis ne kon maanaam et loolu tamit maanaam bu ñu xoolee lii nii rek mooy waa am tasawuf lii la ñu digle ah ci zikkar lu baree ci jéem a waaye dafa dañ koy dañ koy mesurer di zikkar lu bare tegtalewul foofu nga fekk da ngay toog di zikkar di zikkar di zikkar di zikkar parce que après danga am yeneen yu la war aussi voilà ah et cetera maanaam kon yooyu yëpp tamit lool lu mat a euh, lu lu lu mat a bàyyi xel la moo tax xeet kii yii tamit. Euh, wala boog beneen xeetu firiwin moo boo xam ne borom xam-xam rahmatullah dañ koy firi maanaam ci suba gee ngoon di dimbali ko mooy del del del tasaare sa jaamu yàlla yi maanaam mooy sa xeetu jaamu yàlla dafa wax ne suba gi ak ngoon gi ak dara ci euh, ak dul jet ci guddi gi maanaam ci tukki guddi gi waaye li muy tekki rek mooy euh, del xool moment yëpp ngay nga gëleen di optimiser ci sa wàllu jaamu yàlla waaye ànd ak loolu yëpp bul teg sa bopp lu diis xadis euh, boobu euh, imam al-Bukhari rahimahullah indiwaat na ko xadis numéro cinq mille six cent soixante-treize ak six mille quatre cent soixante-trois imam Muslim rahimahullah indi na ko xadis numéro deux mille cinq cent soixante-quatorze ak deux mille huit cent seize imam euh, imam at-Tirmidhi rahimahullah indi na ko xadis numéro trois mille trente-huit imam an-Nasa'i rahimahullah indi na ko xadis numéro cinq mille trente-quatre imam Ibn Majah xadis numéro quatre mille deux cent un amma imam ahmad ibn hanbal ci ay bërëb yu bare bare bari la ko indi rahmatullahi al mu ne baabul bunte ngi nii léegi na mi ngi doogu ñëw na ci maanaam li gën a màgg lépp mooy julli mu ne baabul julli mu ne baabul bunte ngi ni mu ne bunt bi as-salaatu julli minal imaani bokk na ci ngëm maanaam julli dafa bokk ci ngëm mu ne wa qawlillaahi maanaam moo tax euh, su julli manqué rek ngëm manqué maanaam boo xoolee euh, Euh, euh, euh, fii ci loolu lañ insister maanaam bokk bi nga xamante ne moom la julli bokk ci ngëm ginnaaw bi mu waxee ni diine dafa bokk ci ngëm ak yeneen ak yeneen maanaam diine dafa yomb waaye julli moom dafa important day important diine yomb na waaye julli faw nga def ko loolu moom moo tax ak lu mën a xew da nga julli julli moom faw da ko def moom ak lu mën a xew même maanaam daal Euh, julli lenn rek ka mën tax doo ko def lenn mooy soit nga dee boobaa dootoo julli wala euh, doomu mukallaf julli du la war ci wuute gu am ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wala nga nekk jigéen ji am mbërëg wala gësin julli wàcc la walla nga tàqali ko sa xel moo xam ci ndox la wala xëm wala ñàkk nelaw ak yu wala di nelaw ak yu mel noonu yii daal moo lay tere julli waaye leneen lu dul lii du la tere julli moo tax même ci période guerre ci moment wu guerre sax gars dañuy julli par force dañu war a julli waaw jéefar julli war na ko loolu moom ci dafa dugg ci buntu ndax ah, ndax ah, ah, ñoom mu kallaf lañ wala déet maanaam ndax yéefar mu kallaf la wala du mu kallaf dafa dugg ci euh, ci ci ci masala usuliyya boobu waaye li nga xam ne moom la li ëpp ci borom xam-xam yi te moom mooy li gën a wér insha allah mooy ne ñoom war na leen ngir ne buñ leen yóbbee biir safara buñ leen laajee ma salakakum fii li ñuy njëkk a tontu mooy lam naku minal musallina daanuñu julli moo tax maanaam kon mu ne as-salaatu julli minal imaan bokk na ci ngëm wa qawlullaahi ak buur waxu buur yàlla bi taala wa ma kaana te du nekk mukk allahu buur yàlla li di yudi'a di seen ngëm maanaam kon laam bi laamul jaxut la maanaam yàlla mukk du neenal seen ngëm yaani li mu ci nam mooy salaatakum seen julli indal bayti ca faf kër néeg ba mooy néeg mooy baytul maqdis jaamu yàlla ya ngeen daan jaamu yàlla di jublu baytul maqdis yàlla du ko neenal muy wax ni mu ne kon euh, ci bilisnaad muttasil fi awwal kitaab ilay qaala xaddasanaa amru ibn xaalid te moom mooy Amr ibn Khalid ibn Farrukh ibn Sa'id ibn Abdurrahman ibn Waqid ibn Layth ibn Waqid ibn Abdullah at-Tamimi al-Hanzali mu ne eh, dañ koy wax dañ koy wax xam ne al-Khuza'i dàqante la moom mooy Abul Hasan eh, eh, al-Jazari al-Harrani kon moom moom mi ngi dëkkoon maanaam ginnaaw ko mu nga dëkkoon Misra rahimahullah mu ne qaala haddathana Zuhayrun mu ne euh, Zuhair moo ñu nekkal te moom mooy Zuhair ibn Muawiya hmm? Zuhair ibn Muawiya ibn Hadij ibn Rahil ibn Zuhair ibn Khaysamata al-Ju'fi mooy ñu koy dàqante la Abu Khaysama maanaam euh, mooy Abu Khaysamata waaye al-Kufi maanaam bokk ci Abu Khaysamata Zuhair ibn Harb an-Nasa'i ñoom ñaar duñ benn waxoon nañ ne la ki imam al-Bukhari njëkk solo ci moom xadis mooy la mooy imam al-Muslim bokk ci kitaabul iman mooy Zuhayr ibn Harb mooy Abu Xaysama lañ koy wax moom tamit an-Nasaa'i kii tamit Zuhayr ibn Muawiya la waaye tamit Abu Xaysama la al al-Kufi maanaam kon euh, euh, moom kon maanaam moom mi ngi génn àdduna cent soixante-treizième année ginnaaw gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi maanaam te beneen mbir bi leen tàqale mooy bokkuñu jamono maanaam bokkuñu génération kee génération sëriñu ñoom imam al-Bukhari yi la ak ñoom imam ci génération wu seen sëriñu sëriñ la voilà seen sëriñu sëriñ la mu abu ishaq te moom mooy abu ishaq as-sabi'i rahimahullah mooy mooy waaw moom abu ishaq as-sabi'i mooy amr ibn abdullah moom mooy turam amr ibn abdullah ibn ubayd moom lañ gën a siiwee ci abu ishaq as-sabi'i maanaam ndax génération foofu noonu ñooñu waa Kufa ñooñu fu ñu solowee xadis an maanaam jële ko ci abu ishaq te ci taabi'i bu tudd abu ishaq mu jële ci saxaaba yu mag yi kooku mu abu ishaq as-sabi'i la rahimahullahu ta'ala mooy abu ishaq as-sabi'i al-kufi moom mi ngi gane gane adduna vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa am na ñu ne trente-deuxième la waaye mi ngi génn adduna cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi am na ñu ne cent vingt-septième année maanaam moom daanaka dund na téeméeri at daanaka bara mooy Euh, saxaaba bu màgg boobu radiyallahu ta'ala anhu mooy al-Bara ibn Azib ibn al-Harith ibn Majda'a ibn Haritha ibn al-Harith ibn al-Khazraj ibn Amr ibn Malik ibn al-Aws al-Kufi al maanaam ngir ne Aws la maanaam moom al-Aws maanaam moom mooy euh, parce que waa yi ñoom ñëpp ñaari ñaari maam rek ñoom Aws ak Khazraj ah moo tax al-Awsi al ansaari la mooy abu amara mooy dàqantalam dañuy wax tamit abu amr dañ koy wax tamit abu tufayl rahimahullahu taala radiyallahu taala moom ñu ngi génn adduna soixante-douzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ñu ne soixante moom it Kuufa la dëkkoon maanaam gis ne xadis bi waa Kuufa ñoo ko solo mu ne anna nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wasallam kaan nekkoon na awwala ma njaal bi nga xamante ne xadima la jublu almadinata madina da dëgmal almadinata madina nazala wàcc na ala ajdaadihi ci maamam ya awwala ba qaala nee na axwaalihi ay mbokkam maanaam ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay aw axwaalihi ay ndijaayam maanaam ngir ne ay maam ay maanaam moo dafa amee madina maanaam yasrib waaw maanaam min al ci u ansaari maanaam ndax kër googu mooy ak këru abu ayub al googu maanaam moom fii mu dëkkoon noonu këram foofu euh, euh, moom moo ko moom yent bi sallallahu alayhi wasallam voilà moom nga wala moom la ko tubaawul awal bàyyee maanaam comme ni nga xam te noonu la siiwee maanaam min al ansar ci wa ansar wa annahu naka moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam salla dafa julli qibala ci dëgg ci jublu ci baytul maqdis mooy baytul maqdis moom mooy euh, voilà Jérusalem foofu la jublu woon jublu na ci nag sittata ashara fukk ak juróom benn shahran ci ay weer maanaam fukk ak juróom benn weer aw wala boog sab'ata ashara shahran fukk ak juróom ñaari weer jublu na ko fa wa waaye nekkoon na koo xamante ne yu'jibuhu yéemoon na ko wala maanaam li muy tekk mooy yu'jibuhu bëggoon na lool an takuna ci mu nekk qiblatuhu qiblam qibalal bayt maanaam jublu ci néeg bi te moom mooy kaaba gi maanaam moom kon le fait mu daan euh, jublu ci Euh, euh, baytul maqdis loola maanaam mais nag loolu lañ ko njëkkoon a digal waaye moom bëggoon na nag doon jublu ci kaaba gi wa annahu te nag moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam salla dafa julli woon awwala salaati lu njëkk julli gu njëkk salla boo xam ne julli na ko mu nekkoon salaatul asr mooy julli tàkkusaan maanaam wa sallaate julli na maahu ànd ak moom qawmun ay nit fa xaraja mu daal di génn rajulun aw waay mi man ci ñi nga xamante ne sallaa ñoo julli woon maa woo ànd moom maanaam fi mu njëkk a jublu ndax lan alquran dafa wàcc daal ne qad naraa wajhaka qad naraa taqalluba wajhika fi samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha fa walli wajhaka shatral masjidil haram maanaam gis nañu bëgg gi nga xam ne moom nga bëgg ah taqalluba maanaam sa sa jàllar nga xam ne moom la jàllar bi ko sa eh, kanam ci asamaan si maanaam ah ngir di xool ci asamaan si ndax dëgg-dëgg wax yu dana wàcc ci ci li nga bëgg waaye nag ah, kon nag fa walli wajhaka shatr al masjid al haram léegi jublul jël sa xar kanam gi maanaam muy sa jëmm gi nga jublu ko ci wàllu masjid al haram maanaam kon nag léegi bu boobaa nag à partir de moment boobu rek ñuy jublu ca Kaaba ga subhaanallah nga xam te ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam dafa bëgg kese dafa bëgg rek yàlla def maanaam moom du sax waxul loolu tamit beneen bi ci des mooy day wane kersa gu mag ak ak maanaam adab teggin yu mat yi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam amoon nga xam ne laaj sax bëggoon na waaye laaju ko waaw yooyu yëpp tamit teggin la gu mat gi nga xamante ne moom la amee woon waaye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di royukaay bu mag bi moom mi nga xamante ne mu ne nag euh, waaye julli bi nga xam ne moom la tombeeloon bi mu njëkk julli mooy julli euh, te ta takkusaan dégg am nag ay nit ñu jullee woon moom mu ne kon nag fa xaraja mu daal di génn rajulun ab jull aw aw waay aw aw aw waay aw góor mi man bokk ci ñi nga xam te ne sallaa ñoo julli woon ma aw ànd ak moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa marra mu daal di romb ala ahli masjidin ci ñoñu jàkka waxum te fekk ñoom raake woon ña ngay rokoox maanaam lool tamit ah, maanaam jàkka jooju moom la ñuy tuddee masjidu qiblatayn ma nga madinatul munawwara ala saakine afdalu salatu wassalaam ñu dem aji dem nañ gis nañ ko woo wowum te ñoom raake woon ñu ngay rukkoo fekk fa qaala mu daa di wax ne ashhadu maa ngi seede billaahi ci yàlla ne laqad gin naa ni dëgg-dëgg sallaytu julli naa léegi maa rasuulillaahi ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qibala waaye dañoo jublu makkata makkatal mukarrama di dëkk bu mag boobu sharafaha zaadaha allahu tashrifa mu ne moom fa daaru ñoom ñëpp ñu ko ci saati kama kem ni nga xam ne ñu hum ñoom nañu nekki woon nañu nekki woon waaye jublu xibalal bayti jublu ci léegi nag néegu yàlla bi mooy kaaba ga subhaanallah lool day wane maanaam mi nga xamante ne noonu la sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhum maanaam nekki woon xëre woon ci lu baax ak gaaw ci di jëfe ndigalu yenente bi sallallahu alayhi lépp lu ñu xam ne yenente bi nii lay doxale rek ñu gaaw def ko ñu gaaw toppandoo ko maanaam xel dara nekkuñu fa naan ah saa waay est ce na nangam nangam déedéet ñi ngi ci biir julli ji dégg waa ji wax loolu ak ñoom yëpp ñu jublu ci kaaba gi changer changer position te loolu te xam nga boo nekkee Madina euh, Jérusalem boo jàkkaarloo ak Jérusalem kaaba gi Makka ci ginnaaw lay ne ànd ak loolu yëpp dañoo wëlbatiku ci saati maanaam ngir jëfee ndigal ci saati. te loolu mooy li nga xamante ne loolu moom mooy jullit moo tax borom bi subhaanahu wa ta'ala as-saabiquuna as-saabiquuna was-saabiquuna as-saabiquuna ulaa'ika al-muqarrabuuna ñi nga xamante ne was-saabiquuna ñi nga xam ne bu saa yu yàlla diglee dara as-saabiquuna ñooy jiitu ci jëfe ko ñooñu as-saabiquuna ñooy jiitu waaw ñooñu ulaa'ika yooyu la ngay al-muqarrabuuna ñooy ñi gën a jege yàlla ñoom ñooy ñi yàlla jege ñal boppam loolu moom moo tax maanaam euh, maanaam saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum ñoom noonu lañu meloon radiyallahu ta'ala waaw loolu tamit beneen bi ci des mooy lii day wane ne maanaam xabarul ah, maanam xabarul ahad wér na maanaam moom mooy ne bu kenn ñëwee ku wóoru bu waxee dara joxe information information boobu mu nekk na koo jël nangu ko ba pare agir en conséquence ngir ne waa kooku dafa ñëw ne maa ngi seede ci yàlla ne Euh, euh, julli nag yeneen bi sallallahu alayhi léegi te Makka lañ jublu ànd ak ne wax jooju xam nga dafa tumuranke waaye ànd ak loolu yëpp euh, ñu ñu nangu ko ngir ne wax ci ki mu jógee nit ku wóor la beneen bi ci des moom mooy ne di waat maanaam ak di di di seedeloo yàlla maanaam di waat ànd ak kenn waat loo ci mbir yu am solo maanaam day parfois dañ koy def waaye am maa di dëkk di waat moom fu ñu la fekk ngay waat loolu moom lu ñu ŋàññ la dégg nga mu ne wakaanat te nekkoon na alyahudu yahud yi xat dëgg-dëgg ajabahum yéemoon na leen maanaam mooy bëggoon na leen loo bëggoon nañu lool is ba nga xamante ne kaana nekk na yusallimu mu yenente bi sallallahu alayhi wasallam daan julli xibala baytil xibala di jublu baytil maqdis mooy néegu bay baytul maqdis Jérusalem wa ahlul kitaab yi naka noonu waa téere bi maanaam ahlul kitaab bi noonu lañ meloon waaye gis nga loolu mooy fol waaye ba nga xamante ne walla dum mooyu na maanaam ju euh, euh, euh, wala dëgmal na jëmale na wajhahu xar kanamam xibalal bayti jëme ko ci néegu yàlla ba te moom mooy ah, kaaba ga moo tax buñ ne al bayt ci ci ci mu ne al bayt rek maanaam te waxuñu kaaba ga lañ ci jublu lii tamit xadiis bi da koy wane wala buñ ne baytullaahi néegu yàlla ba rek noppi kaaba ga lañ ci jublu loolu moom xadis bii da koy wane donte léeg mën nañ koo wax fekk jàkka ab jàkka rek de manière générale lañ tudd waaye buñ ko waxee lil ahdi al bayt maanaam te fekk te te te waxuñu euh, te te xamuñu ne am te ko woon avant waaye dañ ne rek baytullahi wala al bayt rek xamant kaaba ga la wax dégg nga waaye bi nga xamante ne kon ñoom dañoo yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam dafa jublu ci kaaba ga dégg nga ankaru ñu daal di diingat zalika loola ñu daal di nag sib loola bañ lànk qaala Zuhair ki nga xamante ne moom mooy ki solo xadis bi ah, ah mooy Zuhair ibn Muawiya ibn ah, mu ne qiila mu ne mu ne qaala xaddasanaa Abu Ishaq maanaam ci même wax bi mu ne qaala xaddasanaa Abu Ishaq te moom mooy as-Sabi'i rahimahullahu ta'ala an al-Bara mooy ibn Azib radiyallahu ta'ala fi xadisi yi ci xadisam bii haaza bii annahu naka maata. ne génn na àdduna moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam alal qibla fekk ah, ah, ah, anna oh, maata maanaam maata déedéet génn na àdduna alal qiblati ci qibla maanaam qabla lu jiitu an taxawala ñu koy soppi rijaalun ay góor maanaam am na ay góor yu bare bare ay nit ñoo xamante ne fekk na avant ñuy jaamu yàlla maanaam lii moo tax mudraj la maanaam mudraj la daf doon wax ne al Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala moo leeral mbir mi maanaam moo tax mu ne dafa am ay nit ñoo xamante ne ci biir jullit ñi génnoon nañu àdduna laataa ñuy changer xibla bi waaye waqutilu te niki noonu am na ñoo xam ne tamit dañ leen ci boomoon falam nadri waaye xamuñu maa lan la ñuy wax fiihim ci seeni mbir fa anzala mu yàlla al mu wàcce rek allahu bur yàlla taala aji kawe ji ne maa kaana du nekk mukk allahu bur yàlla li yudi'a di neenal imaanakum seen gëm maanaam li muy tekk mooy kon mooy seen seen julli yëpp kon loolu lay tekk moo tax imam al-Bukhari wax lii nii waaye tamit comme li nga xam ne moom la wax maanaam lim ne yahuudi yi waaw ahlul kitaab dañ koo weddi woon mooy moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala ne ko sa yaqulu sufahaa'u minan naas maa wallaahum an la borom lool la borom di junj fii maanaam xadis bi wax jooju lay junj maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy way defe ñi cim xel way wala boog way néew ñi xel ñoom dinañ wax ne ana lan moom moo lay du mooy lan moo leen du loolu seen xibla bi loolu tamit day wane ne kon ñooñu maanaam ñi gëmul yàlla yi waa ahlul kitaab yi nga xam ne gëmuñu yent bi sallallahu alayhi wasallam ndekete seen xel dafa woyof ànd ak ne fekk nañ ko ci seen téere yi loolu tamit day tegtale ne képp ku gis dëgg nga bañ ko rek c'est parce sa mu yow mu yow yow da ngaa wayadi maanaam ku wayadi nga ku matadi la nga ci am xel xadis ah, bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko ci xadis numéro trois cent quatre-vingt-dix-neuf quatre mille quatre cent quatre ak 7252 imaamu muslim rahimahullahu taala indi na ko ci ñaari bërëb ci xadis numéro 525 euh, imaam at-Tirmidhi indi na ko ci xadis numéro 340 ak xadis numéro 2962 imaam an-Nasa'i indi ko ci xadis numéro 488 ak 489 ak 742 imaam Ahmad ibn Hanbal indi na ko ci xadis numéro 18496 18539 ak dix-huit mille sept cent sept rahmatullahi jamii mu ne baabun bunte ngi nii xusnu rafetal islaamil mar'i islaamu diine eh, l'islaamu al mar'i cam maanaam ab waay nu muy rafetalee diineem maanaam buntu bi daf koy leeral maanaam wala boog bu rafetalee diineem ana njariñ gi nga xamante ne moom la koy amal maanaam kon jubluwu ci ngir leeral maanaam rafetal diin maanaam tag l'islam lan moo koy rafetal jubluwu ci loola waaye li mu ciy jublu mooy nit ki su ko rafetalee maanaam njariñ bu mag gi mu koy amal maanaam ngir leeral ne nit ki su nekkee ci lislaam tamit maanaam nekk ci di jëf maanaam te xolam ba léegi amagul yenn yeggagul fenn fi na jéem a rafetal lislaamam ndax bu ko rafetalee maanaam li muy jëf rek ak saa yu nekk ay jëfam na ko rafetal te it na dëggu te ci digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala ngir ne loola su amee maanaam dara dootu ko jombati mën naa yéeg ci ci yàlla ci lu gaaw waaye tamit bu boobaa dafa am lu baree bari njariñ bu mag boo xamante ne moom la ko indi moom la ñuy gis ci suñu xadis bi rahimahullahu taala mu ne qaala Malik mu ne imaamu Malik rahimahullah nee na maanaam bu boobaa ah, wax jii daf koo taaliq xadis bi taaliq ngir ne waxul xaddasana diw maanaam moom fekkewul imam Malik rahimahullah moom faw am na sëriñ boo xamante ne moo koy jàngal mu jëlee ci imaamu Malik rahimahullah waaye fii bu nee qaala Maalik daf ko indi taaliq ko ba noppi indiwaatu ko feneen ci saxiixam ah indiwaatu ko feneen ci xadiis ci ci ci saxiixam waaye imaam an-Nasaa'i moo tax fii taxriij bi dañuy defandoo ak ak sharh xadiis taxriij bi imaam an-Nasaa'i rahimahullahu taala moom solo na ko xadiis numéro 4998 waaye ci ashaabu kutubu sitta xadiis bii ñuy nettali mu ñoom rek moom rek moo ko solo mooy ci xadiis numéro 4998 waaye daf ne haddasanaa Ahmad ibn al-Mu'alla ibn Yazid qaala haddathana Safwan ibn Salih qaala haddathana al-Walid qaala haddathana Malik maanaam nga xamante ne kon euh, euh, ay euh, am na ñett ñu dox ci seen diggante dégg nga mu ne kon qaala Malik maanaam waaye maanaam ñun ñëpp ñu wér lañ kon li ñuy gis ne xadis bi xadis bu wér la maanaam te waxoon nañ ne la imam al-Bukhari rahimahullahu taala saa yu waxee xadis mu taalif ko bu fekkente ne siixatul jazm la mu wér na su nekkee siixatul tamrid la siixatul jazm mooy nee na wax na tudd la waaye bu fekkente ne nee nañ ah dégg nañ ne loolu moom waaw mooy on dit que loolu bu boobaa ci la ñuy xool ba xam wér na wala wérut waaye yi nga xamante ne moom la wax ni lii diw nee na yooyu yëpp wér nañ maanaam moom moo tax mu ne qaala Malik imam Malik rahimahullahu taala moom gison nañ ko gisaat ko imam muy imam bu mag bi daanaka jarul ñuy tudd ay mbiram imam Malik ibn Anas rahimahullahu taala Abu Abdullah al-Madani rahimahullahu taala qaala axbarani xabaare na ma Zayd ibn Aslam rahimahullahu taala bokk ci sëriñam yu mag mooy Zayd ibn Aslam al-Qurashi al-Adawi rahimahullahu taala dàkkantalam nekkoon Abu Usama dañuy wax tamit Abu Abdullah al-Madani mooy borom xam fiqh bu mag a mag a mag ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu moo ko goreel mu nekk kilifa gu mag nekk sëriñ mu nag anna Ataa ibn Yasaar moom i gisoon nañ jotaay bi weesu te moom mooy Ataa ibn Yasaar al-Hilaali dakkantalam moom mooy Abu Muhammad ak Abu Abdullah ak Abu Yasaar moom mi ngi adduna at imaam Maalik gane adduna mooy quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu Euh, leneen kon xadis bi waa Madina ñoo ko solo mu ne am na nekk Aba Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu moom it waa Madani la Xazraji la comme ni nga xam ne noonu lañ ko gis woon mooy Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Sa'labata ibn Ubayd ibn al-Abjar Xuzrat euh, ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj mu ne al-Khazraj al-Ansari ci xale yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon saxaaba radiyallahu anhu bokkoon ci xale yi saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhu jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna soixante-troisième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu wax leneen mu ne Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu axbarahu daf koo xabaare annahu nekk moom sami'a dafa dégg rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax ne iza aslama iza saa yoo xamante ne rek aslama jébbalu na maanaam tuub na dugg na ci l'islam al abdu jaam ci fa hasanata mu rafetal islaamuhu ak njaamam mu ne yukaffiru dana far allah bur yàlla anhu ci moom sayyi'atin kulla kulla bépp sayyi'atin ñaawteef kaana boo xamante ne euh, zalafaha jiitalu na ko bépp ñaawteef bu mu mësoon a def ci lu jiitu rek yàlla daf ko saral wa kaana te dana nekk baada zalika ginnaaw loolu alqisaas li nga xamante ne moom mooy atte bi maanaam atte bi nag ginnaaw loola lay ame maanaam qisaas mooy ñuy topp mbir mi maanaam di xool lan lañ lay fay mu ne ginnaaw loola ci la mu ne alxasanatu benn yiw bu mu def bu benn jëf ju baax benn bu ne waaye bi ashirin dañ ko koy fayee ci fukk am saalihaa kemam ilaa sab ilaa sab'i mi'at jëm ca sab'i mi'at juróom-ñaar téeméer defen ci luñ ko maanaam euh, bu nit ki su defee benn jëf bu baax liñ koy fay mooy dañ dañ koy njëkk dañ koy fay fukk ci lu baax waaye selon na mu sellale jëfam ak na mu rafetale yéeneem ca ba muy jëf-jëf jëf ak ni nga xamante ne noonu la rafetale jëfin wa ci lañ koy multiplier di ko multiplier di ko multiplier ba mu mën a mat sept cent mille sept cent fois jëf mbir mi maanaam lool moom moo tax ñaar ñaar nit danañ jullee doo kii am fukki kese lu mel ni julli kii am juróom-ñaar téeméeri julli ba pare borom bi subhaanahu wa ta'ala tekke ne wallahu yudaa'ifu liman yasha yàlla nag mooy fulandil ku ko neex maanaam mën naa multiplier nag ay milliards yoon wala à ko waaw loolu nag euh, waaye was atu waaye lu ñaaw nag moom bu ko nit ñi defee moom bu ko nit defee moom bi misliha maanaam ci kemam rek lañ koy fay illaa ba mu def an yatajaawaza ne mu jéggal allah bur yàlla an xaawallif ko maanaam ne yàlla ne ah bu garawul bàyyi leen mu jàll mooy an yatajaawaza mooy bàyyi leen mu jàll mooy mu bàyyi mu jàll maanaam mooy jéggal na ko rek maanaam kon dañ ciy gisee màggaay yërmande borom bi subhaanahu wa taala ah ak ak itam maanaam ne nit ki bu góorgóorloo rek rafetal diineem rek maanaam mën naa gaaw a dem waaw maanaam nit ku ku ku dëgguwul daal sincèreul ci ak doxalinam ak jëmam ci jëmam ci borom bi subhaanahu wa taala kooku moom moo neexut a dimbali rek kon xadis bi wax nañ la taxrij bi imam an-Nasa'i rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit boobu moom waa saabu si sitta ñu ñëpp kenn rek ko ci indi ak imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah beneen xadis bi nga xamante ne moom la indi mu ne qaala bil isnaad muttasil fii awwal kitaab ilayhi imaam al-Buxaari rahimahullahu taala nee na qaala haddasanaa Isxaaq ibn Mansuur te moom mooy Isxaaq ibn Mansuur ibn Bahraam al-Kawsaj mu ñu koy wax Abu Yaqub mooy dàqantal Abu Yaqub at-Tamimi al-Marwazi dañuy wax tamit Abu dañuy wax dañ koy wax tamit Isxaaq ibn Mansuur al-Kawsaj dañ koy wax tamit Isxaaq al-Kawsaj dañ te ba tey moom mooy moom même nit ki la wala ñu naan ko Isxaaq ibn Abi Isa ñi ñëpp foo leen déggee moom la maanaam mi ngi dëkkoon wàccoon na dëkkoon nay saabuur marwa la dëkkoon euh, ni ki noonu ak kaw kaw saj fala cosaanoo maanaam moom mu ne qaala xaddasanaa abdourazaq te moom mooy imam bu màgg boobu borom mu musannaf bi maanaam mooy abdourazaq imam abdourazaq ibnu humam ibnu nafi alximyari mawlaahum alyamani dëkkoon ca yaman muy abou bakar mooy dàqantalam as-sanaani rahimahullahu taala mooy dëkkoon ca sanaa sanaa ba léegi bu dëkk la bu ñu xam mooy capitalu yemen ah moom mooy imam bu mag boobu borom musannaf bi rek rahimahullahu rahmatan wasi'a qaala axbarana Ma'mar te moom mooy borom xam-xam bu mag boobu borom xam fiqh borom xam hadith bu mag boobu nitu yàlla bu sell ba radi radiyallahu ta'ala anhu mooy Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani ah, ñu koy dàqantele Abu Urwa te mooy Abu Urwa ibn Abi Amr al-Basri al-Yamani as-San'ani al-Muhlabi ah, dégg nga rahimahullahu taala nga xam ki ñuy wax Abdusalaam ibnu Abdul Quddus moo ko moo ko goreloon rahimahullahu taala kon ma Ma'mar ibnu Rashid rahimahullah moom mi ngi génn adduna euh, cent cinquantième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne cent deux am na ñu ne cent am na ñu ne cent cinquante quatre Euh, moo tax bokk na ci nit ñi gën a wóor ci buñ jëlee ci imam az-Zuhri rahimahullahu taala comme li Yahya ibn ma wax jëlee ci ad-Dawri nee na euh, ñi gën a wóor di jëlee ci imam az-Zuhri mooy imam Malik ibn Anas ak Ma'mar ak Yunus te mooy ibn Yazid al-A'ili ak Aqil ak Shu'ayb ibn Abi Hamza ak ibn Uyayna te mooy Sufyan wax na tamit ne Ma'mar euh, bu jëlee ci Hammam ibn Munabbih ah loolu moom moom lu dëgër loo xamante ne lu kawe kawe la moo na wa ma rawa Ma'mar an Hammam an Abi Hurayra fa asahu lil Yaman mboolem xadis bu jógee ci Yaman bi ci gën a wér waa Yaman xadis bu ñu solo bi ci gën a wér mooy xadis boo xamante ne Abdurrazzaq moo ko solo ci Amma am am Ma'mar Ma'mar solo ko ci Hammam ibnu Munabbih mu jëlee ko ci Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu kooku ñooy moom moo gën a wér ci càllale waa Yaman yi dégg nga mu ne ko an Hammam mu daal di jëlee Hammam mooy Hammam ibn Munabbih ibn Kamil ibn Sayd al mooy Abu Uqba as-San'ani moom la mooy dàqantal Abu Uqba as-San'ani al-Abnawi rahimahullahu ta'ala ah, ah, nga xam ne ñoom ci seen cosaan ay yahud lañ ah, ah moom ak Wahb ibn Munabbih mooy Hammam bi Hammam ñoom ñu ñu ñu màgg lañ rahimahullahu ta'ala maanaam mooy mi ngi génn adduna cent trente-deuxième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne cent trente et unième hmm, année la euh, moo tax Ali ibn Madini rahimahullahu taala nee na Muhammad ibn Usman euh, jëlee maanaam jële na ci maanaam wax na ne maanaam moo jëlee ci Ali ibn Madini rahimahullahu taala mu ne ñii ànd ak Seydina Abu Hurayra yépp ñii juróom ñett juróom benn ñii ñoo ci ñoom ñoom ñoo ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo ndar kepp affaire bi maanaam ñoom ñoo ñoo ñu ci gën a kawe mooy Sa'd Sa'id ibn al nañ ko ibn Abdurrahman ibn Awf euh, ak al-A'raj euh, Abu Salih ak mu ne waaye ka waaye xam mu ibn bi ay xadiisam moo gën a jege xadiisu ñoom ñëpp maanaam boo leen jëlee ñoom ñëpp dañuy gis ne moom moom bu solowee xadiis jëlee Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu keneen jot solo xadiis jëlee ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu tout le temps dañuy gis ne dañuy nuroo maanaam ñu gis ne moom kon lu ay waxam dafa dëgër lool ci ni mu koy nu mu solowee mu ne an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu saxaaba bu màgg boobu ëpp li mu solo ci radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna bi anna qaala qaala moom nee na qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na iza ahsana saa yu rafetale ahadukum kenn ci islaamahu lislaamam maanaam su dugg su nekkee ci l'islam ba pare rafetal na mu nekkee ci l'islam fa kullu xasanatin bépp jëf jumu jëf ci lu baax yaamaluha moom la jëf rek tuktabu def na ko bindal la ñeel ko bi ashri amsaaliha ci fukkam bi fukki bi ashri ci fukki amsaaliha ay kemam ilaa sab'a mi'ati ba ci juróom ñaar téeméer da'fan ci yu ñu fulandi wa kullu sayyi'atin waaye nag bépp lu ñaaw lu ñaaw képp goo xam ne yaamalu ha jëf na ko tuktabu def na ko ko bindal la woo ñeel ko bi misliha ci kemam rek ah? Ah, loolu kon day day wane waaye yii ñuy wax mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéeg ci biir lislaam ci yéeg ci maqaama yi waaye bu ñu demee ba matal ba nga xam ne la jeex nañ ci yàlla jeex nañ ci yeneen bi sallallahu alayhi wa nga xamante ne seen jëf yëpp ak seen xol ak seeni maanaam lépp dafa dëppoo ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam léegi dañuy daal dugg ci géej goo xamante ne mooy géeju islam mooy mooy du am fu mu yox moo tax ñooña buñ xësee ba jeex ba yegg foofa ñoom amatuñu ay limite amatuñu limite waaw amatuñu limite ci seenu pay xadis euh, bi <coughs> imam al-Bukhari fii rek la ko indi <coughs> fii rek la ko indi imaam muslim rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro cent vingt-neuf naka noonu imaam ahmad ibn hanbal indi na ko ci xadis numéro huit mille deux cent dix-sept euh, insha allahu taala xadis euh, yi nga xamante ne moom moo ci tegu dañuy dañuy dëgëral buntu tasawuf maanaam buntu sellal ak buntu maanaam li nga xam ne moom mooy jëfi waa tasawuf ak lu tax ñuy teg